min al wal ahkaam bu suñu sëriñ Cheikh Mouhammad Moustapha radiyallahu anhu ah, ci jotaay bi weesu jotoon nañu gis ensemble hadith yi ñu ne woon ci kitaabu at-tahaara bu bulughul maram min adillatil ahkam bu imaam al-Hafiz ibn Hajar Ahmad ibn Ali al-Asqalani rahmatullahi alayhi ñu ngi woon baabu izalati najasati wa bayaniha bunt bi nga xam ne ci la doon leerale sobe yi ci lay naka lañuy ñuy dindee sobe ak leeral lan mooy sobe ñu ngi woon ci première partie bi di taxriijul taxriijul ahadith muy def taxriiju hadith yi gisoon nañ ci hadith bi ci njëkkoon muy hadith Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu ak bi ci tegoon it haditham la woon ak hadithu ñetteel bi di Seydina Amr ibn Kharija radiyallahu taala anhu wa ardaa tey ñu war a continuer kon foofu ñu yemoon ci xadiis yooyu bi ci waroon a tegu mooy xadiisu sayyidatu Aisha bintu Siddiq radiyallahu anhuma wa ardaahuma imaam al-Haafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi mu ne woon wa an Aishata radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yaghsilu al-mani thumma yakhruju ila as-salati fi dhalika ath-thawbi wa ana anzuru ila athari al-ghasli minhu muttafaqun alayhi mu ne wali muslim laqad kuntu afrukuhu farkan min sawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa yusalli fiihi wa fii lafdin lahu laqad kuntu ahukkuhu yaabisan bi dhufri min sawbihi sallallahu alayhi wa sallam kon mu ne woon wa an Aïshata maa ngi jële ci suñu yaay Aïsha ummul mu'minin radiyallahu taala anha wa ardaaha mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaghsilul mani mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam da doon raxas maniyu mooy fi nga xam ne moom la laal ci yéreem summa ginnaaw gi yaxruju ila salaa mu génn ci yére yooyu noonu mu raxas man yi ba pare di dem génn di dem julli ji ila mooy bërëb bañ koy defe ngir julli ji muy jàkke ji mu ne wa ana taman sayyidatu Aisha kat radiyallahu anha anzuru ila athari al maa ngi gis jeexitalu raxas gi fi mu raxas ci yére bi may gis jeexital bi mu ne muttafaqun alayhi imaam al Buxaari rahmatullah alayhi ak imaam Muslim ibn al Hajjaj alayhima rahmatul arrahman mu ngi ñoom ñoo ko solo mu ne ñoom ñoo ko solo muy muttafaqun alayhi mu ne waaye imaam Muslim da ci indi version boo xam ne dane laqad kuntu afrukuhu dama ko doon mu ne da doon xoos li nga xam ne haabit di dellu ci maniyu da ko doon xoos ak xoos ci yére yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa yusalli fii mu dem daal di ciy ginnaaw bi mu ne am na beneen version wa fii lafdin la beneen version boo xam ne ba léegi imaam muslim mu ne laqad kuntu ahukkuhu yaabisan bi dhufri min thawbihi sallallahu alayhi wa mu ne da ko doon xoos li nga xam ne mooy weewam ay weewam la ko doon xoose ci yére yonent bi alayhi salaatu wassalaam xadiis boobu noonu kon imaam alxaafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi newoon nañu nee na muttafaqun alayhi kon ñoom imaam imaamul buxaari ak imaam muslim rahmatullahi alayhi maa ni ñu ko waxe léegi ñoo ko solo naka noonu imaam Ahmad ibn Hanbal daal dina koy solo ak imaam Abu Dawud ak imaam at-Tirmidhi muy waa ahlu sunan arbaa ñoom ñëpp solo nañ xadiis bi ah, ahlu sunan arbaa muy ñeenti téere xadiis yu mag yi buñ ne as-sunan al-arba'a muy sunanu imaam Abu Dawud imaam at-Tirmidhi imaam an-Nasaa'i ak imaam imaam an-Nasaa'i imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhim ñoom ñëpp solo nañu ko waaye sunan ca début hadith yi gisoon nañ ne du ñoom rek bind ay sunan am na ñeneen ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoo xam ne bind nañ loolu ko mel ni imaam al-Bayhaqi rahmatullahi ala jamii ñoom ñëpp solo nañ ko na ko noon imaam Abu Awaana ñoom ñëpp solo nañ ko mu jaar ci yoonu Amr ibn Maymun moom moo ne dafa laaj sa'altu Sulaymaan ibn Yasaar mu ne dama laaj Seydina Sulaymaan ibn Yasaar ne woon taabi'i bu mag mu ne dama ñëw laaj ko moom Amr ibn Maymun mu ne dama koo laaj liy jëm ci wàllu maniyu boo xam ne dafa laal yére mu ne a yaghsilu ndax da koy ndax day raxas yére bi da day raxas a yaxsiluhu am yaxsilu thawb day raxas mani bi wala yére bi yëpp lay raxas mooy est ce que yu bu daree sama yére man Amr ibn Maymun yére bi yëpp lay raxas wala damay raxas rek place bi nga xam ne fala la mani bi laal mu ne man de axbarat ni Aisha sëriñ bi di ko toon muy Seydina Sulaymaan ibn Yasaar rahmatullah alayhi mu ne axbarat nii xabaare na ma aishatu sayyidatu aisha radiyallahu anha mu ne yoneen anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yaghsilu al-mani mooy même hadis bi ñu muy version imam muslim bi vers expression yi mu utilisé mooy même mu ne yonent bi de alayhi salatu wassalam da doon raxas li nga xamante ne mooy man yu ginnaaw gi mu génn dem julli ji ci yére yooyu man may gis jeexitalu raxas bi ah kon loolu mooy xadiis boobu am na yeneen version yoo xam ne dane kuntu moom yaay Aïsha dane moom mooy raxas ndax fii dane kaana nabiyu dane yonent bi sallallahu alayhi wa moo doon raxas am yoo xam ne dafa ñëw mu ne moom moo doon raxas version yoo xam ne da ne kuntu arsilul mani man maa ko doon raxas loolu nag ah, dafa waral am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi alayhim ku mel ni imam ibn abdul bar al andalusi rahmatullahi alayhi ah naka noonu la ko imam ibn ah, al-Mulaqin toppe ci wax jooju mu ne moom imaam Ibn Abdul Barr que ne ah ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam hadis bii nii mooy ne Seydina Sulaymaan ibn Yasaar du moo ko dégg ci Sayyidatu Aïsha mooy kon ndax hadis bi da ne kaana yaghsilu kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaghsilul mani ah imaam ah, pa pa imaam Ibnul Mulaqqin imaam al-Bazzaar moo nettali këne ne yonent bi Sayyidatu Aïsha këne dañ doon raxas xadiis bi nii ci benn waa moom rek lañ ko mooy ci yoon wii la jóge ci Amr ibn Maymun mu jële ko ci Seydina Sulaymaan ibn Yasaar mu ne ta moom déggawul ci ki nga xam ne mooy Sayyidatuna Aysa lii nii waaye ku mel ni ñoom imaam al-Hafiz ibn Hajar dañ ne ah kay dégg na ko ci moom ndax xadiis bii nii dane axbaratnii Aysa Sayyidatuna Aysa moo ma nettali kon loolu te le fait que imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi dëppoo ci tamit solo même bi loolu day wane ne kon da ko dégg comme da koo dégg réellement ah, ndax am na ci version boo xamante ne nii kii da ne euh, Seydina Sulaymaan ibn Yasaar da ne sa'altu Aïsha man maa laaj sayyidatu Aïsha kon ki ne maa laaj ba pare ne axbarani axbaratni kooku mooy kon da koo dégg da koo dégg ah léegi mu des beneen côté bi kon mooy xadiis bi xadiis bu wér la nekk ci li gën a kawe ci xadiis bu wér muy muttafaqun alayhi beneen côté bi mooy euh, li jëm ci wàllu xoos bi li jëm ci wàllu xoos bi côté boobu kon gis nañ ne version imam muslim la rahmatullah alayhi waaye na ko noonu imam ahmad solo na ko imam abu dawud ak imam ibn maaja ak imam an ak imam ibn abu awaana it solo na ko ñoom ñëpp ñu jaar ci yoonu ibrahim an-Naxa'i Seydina Ibrahim an-Naxa'i mu jële ko ci al-Aswad ak Alqama ah, ñu ne ñu ne woon ay taabi'i yu mag ñoom ñaar di al-Aswad ak ak Alqama taalibe yu mag ci Seydina Abdullah ibn Mas'ud ak ñoom Sayyidatu Aïsha yi mu ne dafa am benn gan boo xam ne dafa wàcc ci Sayyidatu Aïsha mooy dafa ñëwoon ah muy mu xëyee mooy mu gént bi mu tëddee mu gént xëy dañ ko ganale ci kër gi bi mu yeewoo mu gis ne dafa am man yi mu jël ndox miñ des ñoom miñ yoroon di ko di ci raxas man yu boobu mu ne ci la ko sayyidatu Aisha radiyallahu anha gis ne ko doyoon na la rek boo gisee loolu nga raxas bërëb bi boo gisul dara wa in lam tara nadasta xawla boo gisul dara nga daldi wis ci li nga xam ne mooy fi nga xam ne ci nga jàpp ne fii la mais jarul woon ngay raxas yére bi yëpp am na ci beneen riwaay boo xam ne ah mooy ki ko def mooy gan gi dafa tudd moom muy Abdullah ibn Shihab al-Khawlani rahmatullah alayhi moom dane man ba ma demoon kër mooy dafa demoon ci sayyidatuna Aisha mu la ko mu fanaan fa ci kër gi moom mu gént bi mu xëyee nag mu jël di raxas yéreem di raxas li nga xam ne mooy yére bi nga xam ne ci la manu bi laal am benn kii bu ko gis mooy kii benn bon bon buy liggéeyal Sayyidatu Aïcha benn mbindaan mbindaan bi gis ko dem boole ko dem wax ko Aïcha radiyallahu anha te ne ah gan gi kat liñ fi desee ko ndox as ndox mu ngi koy raxasee yéreem mu ngi ciy fóoti yéreem mu ñëw wax ko ko sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne ko nag doyoon na la doyoon na la mooy moom la indee xadiis bii nii mu ne ko falawra ne ko man de bu ma falawra aytu shay'an ghasaltu bu ma masoon a gis dara loolu dama ko doon raxas waaye gisoon naa gis naa sama bopp laqad ra'aytuni wa inni la axukkuhu min sawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaabisan bi zufuri mu ne man doon naa retrouver wu ci situation bu mel nii mais bu dee bu wow la mooy man yi bu wow moo tax muy wax dama ko doon xoos ci yére yonent bi alayhi salaatu salaam ak samay samay we kon loolu mooy xadiis bi taxriiju xadiis boobu waaye xadiis bu mel nii Seydina Abdullah ibn solo na xadiis bu mel nii naka noonu Seydina Ammar ibn Yasir am na tamit loo xam ne luñ jële jeexital buñ jële ci Seydina Amr ibn Abdullah ibn Amr ak Seydina Abdullah ibn Umar ak Seydina Sa'id ibn Abi Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhum kon loolu mooy xadis boobu bi ci tegu woon moo doon xadisu Seydina Abi Samh mu ne woon wa an Abi Samh radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yughsalu min bawlil jaariyati wa yurashu min bawlil ghunaam axrajahu Abu Daawud wan-Nasaa'i wa sahhahahu al-Haakim mu ne wa an Abi Samh mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne la ñuy wax Abi Samh radiyallahu taala anhu mu ne mu ne yonent bi alayhi salatu rasulallahi sallallahu alayhi qaala mu ne ndaw yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam yughsalu dañuy raxas min bawlil jaariya dañuy raxas ci tuur ndox yi ki nga xam ne mooy xale bu jigéen liir bu jigéen boo xam ne dafa tuur ndox fa mu tuur ndox dañ koy mooy yére yaak yooyu dañ koy raxas mu ne bu dee wayu rashu dees nañu wis min bawlil ghulam ci li nga xam ne mooy tuur ndoxu xale wu góor mooy liir bu góor mu ne hadis bi akhrajahu abu dawud mu ne imam abu dawud moo ko solo ak imaam an-nasa'i rahmatullah alayhima mu ne wa saxaxahu wéral na xadis bi alxaakim di imam xaakim an-Naysaburi rahmatullah alayhim kon xadis bi kon ñooñu la wax ñoo ko solo muy Seydina Abu Dawud ak imam an-Nasa'i naka imam Ibn Maaja solo na ak imam al-Bayhaqi ak imam ad-Daraqutni ak imam Ibn Xuzayma imam al-Xaakim solo na bien sûr moo tax mu mu ko xadiis bi nag dafa mu jaar ci yoonu Seydina Abdurrahman ibn Mahdi ah, Seydina Abdurrahman ibn Mahdi gisoon nañ ko ci xadiis bi mooy ci jotaay bi weesu gisoon nañu ko bokkoon na ci càllale yi ñu gisoon mu ne moom mu jële ci Yahya ibn al-Walid moom mu ne nettali nañu Muhill ibn Khalifa at-Ta'i moom moo ne haddathani Abu Samh moom moo ne ki ko nettali moom moo jëlee xadis bi ci Abu Samh muy Muhill ibn Khalifa at-Ta'i moom moo ko jëlee ci Seydina Abu Samh mu ne Seydina Abu Samh xadis bi ni ñëwee mu ne kuntu axdumu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa kaana idha araada an yaghtasila qaala wallini qafaak mu ne man de dama doon ah, liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne bu masaana bëgg sangu mooy lim doon xew kaana day wane ni kon du benn du benn yoon la xew du ñaari yoon ci en général en général kaana day tegtale que ne mbir mi ah yadullu ala dawaami wal istimrar waaye léeg-léeg du wane loolu loolu mooy en général des fois ñu utiliser kaana foo xam ne leer na ñu ne lii benn yoon la xew xewaatul beneen yoon mais ñu utiliser kaana mu ne yeneen bi alayhi salaatu wa salaam da ko doon moom da ko doon liggéeyal kon dafa bokk ci ñi doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag nit mënul am jaroole bu ko bu ko gën a rëy loolu moom. mooy nekk kuy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit manula am garaat bu ko gën a rëy waaw moo tax waykat ba doon wax ya laytani kuntu fardan min sahabatihi aw xaadiman indahu min asgharil xadami mu ne aka neexoon ma nekkoon xaadiman min sahaba fardan min sahabatihi ma nekk kenn rek koo xam ne amaana sax du ko ñuy tudd ma bokkoon kenn ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa ma bokkoon surtout xaadiman ma nekkoon koo xam ne kenn ci mbindaanam yi ñi ko doon liggéeyal ci ñi ko doon ñi nga xam ne ñoo ko doon liggéeyal aka neexoon moom loolu la doon mébét moom jullit bu muusit loolu ngay mébét loolu ngay mébét te weesul alhamdulilah te weesul ah, kon mu ne moom da doon liggéeyal yeneen bi alayhi salaatu salaam bu ma soonu bëgg a mu ne ko wan ma sa gannaaw mooy pour mu daal di koy protéger ak amaana ñuy romb ak nit ñi mu ne ma wan ko sama ginnaaw fa asturuhu bihi ma daal di koy suturaal mooy ma daal di dox digganteem ak bëtu ñeneen ñi mu ne fa utiya bi bi al Hasan aw nee na ñu daal di indi ñu indil ko benn bés Seydina al-Hasan wala Seydina al-Husayn kenn ci ñoom ñaar radiyallahu anhuma mu ne fa baala ala sabrihi fa ji'tu aghsiluhu fa qaala yughsalu min bawli al-jaariya wa yurashu min bawli al-ghulaam nee na ma ñëw ngir daal di koy raxas ndax loolu la mooy jarul ngay am na yoo xam ne jarul ngay xaar jarul ngay xaar mu ne ma dem ngir raxas ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mooy jaru ko jaru la raxas yuxsalu dañuy raxas min bawlil jaariya ci tuur ndox yi liir bu jigéen wa yurashu dañuy wis min bawlil gulaam ci bu dee tuur ndoxu xale bu góor liir bu góor ah bi nag imaam ibn Abdul Barr rahmatullah dana xadiis bii nii mooy mënuñu koy sukkandiku ndax lan mu ne ndax riwaaya gis nañ ne Yahya ibn walid moo ko solo mu ne te moom dafa nekk koo xam ne xamuñu ko Muhill ibn Khalifa it at-Ta'i kooku mu ne ku wéradi la mooy dëgërul ku faible la mu ne ah li nga xam ne daal mooy li li wér mooy mooy moom raxas bi yi riwaay yi ñëw ne dañ koy raxas lool moo wér mais pas wis euh, c'est pas que moom dafa nekk c'est vrai que ngiram dañuy gis ne loolu dinañ ci ñëw ci kii yi ñu tudd ci masaa'il fiqh yi ndax boroom xam-xam yi duñ ne man sama ngir lii la rek léegi man kut kut dinaa fexe même trouver loo xam ne leer na ma ne du man da nekk dalil ma fexe mu nekk dalil non lool de non loolu moom yaakaar naa ne ci dina suufe xalaat sax ci ñi ci ci ci jullit ñi moom war na xam ne boroom xam-xam yi du noon la ñuy gise waaye moom dafa gis que ne hadis bi dafa jàpp ne wérul ndax li tax wérul wax na ko nee na kii Yahya ibn fii fiihi jahaal moom xamuñu ko te kee dafa wéradi ah léegi moom loolu moo tax mu ne kon nag kon hadis yi nga xam ne ñoo ñi riwaaye que ne mooy euh, sotti ndox bi mooy loolu mooy loo xam dañ ciy def ndox mais pas huit yooyu mooy yi nga xam ne mooy li gën dëgër te loolu mooy li dëgër. ku mel ni imaam Ibn Abdul Haq rahmatullah alayhi moom ànd ceeg moom ci wax jooju waaye euh, tontu bi leen yenn boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim tontu mooy kene Yahya ibn al mi nga xam ne dane dañ xamuñu ko imaam An-Nasa'i rahmatullah alayhi wéral na ko bu doon ne xamuñu ko kon naka la ko imaam an-Nasaa'i mën a wérale te imaam Ibn Hibbaan tudd na ko ci ñi nga xam ne ñooy siqaat ñi nga xam ne ñooy ñu dëgën léegi kon looy loolu loolu day dindi kon problème u jahaala ji yi nga xam ne mooy waa xamuñu ko ndax ku ñu xamul loolu day tax xadiis bi du wér xadiis moom bu ci génn góor nee na ma wala boog génn góor génn mag mu baax nee na yooyu yëpp day tax wax ji dootul dëgër ak nu mu siiw siiw ak lu ñu ko yàgg yàgg dégg ak ka ko nettali nu mu mën a am daraja daraja buñ toppee ci kii rek mooy wax ji moom bu dee lool rek ay càllale gi moom loolu dëgg ku muus nag te yeewu booy nettali yooyu bi yeboo nga préciser yooyu nga préciser yooyu que ne ah wax ji kat lu ñuy nettali la boo mënula àgg ci càllale ji muy siixatu tamrid ah nettali nañu de ñu ngay wax de mu leer la ne koo dégg moom bu xamee dina xam ne yow engagé woo sa dara yow ci wax waaye di affirmer naa nee nañu loolu te mu leer la ne génn góor gu baax moo fa ne te xamuñu kooku mooy kan loolu day ya day tax wax ji dootul dëgër léegi nag yii bu ñu ko bu ñu ko appliqué woon ci suñu dund ñun en tout ci réew yu wolof dara du fi wér ñettal yi daanaka dara du ci wér dara alhamdulillah ba xadiis yi jaarul ci ñun loolu ak cant la loolu du du tuutal suñu bokk wala dañuy xe non cant la ndax bu dee nit ñoo xam ne wax ju nar a jub li ñu dugg mu yàqu li nga xam ne moo ëpp solo ci dund bi muy li ñuy jaamoo yàlla bu yàlla defee mu agsi ci ñun te ñooñ newuñu ci du ñu wax alhamdulillah ñu alhamdulillah kon ñu gis ne kon kon kon réere googu mu wax mooy kon deñ na mooy comme que imaam an yi solo euh, wéral na ko loolu day wane ne kon moom ku ñu xam la te imaam ibn Abdurrahman ibn Mahdi mi ñu wax léegi moom solo na ci moom gis nañ ak ñeneen ñoo xamante ne du moom kese moo solo sax ci moom kon loolu day wane ne kon kon euh, jaxaala googu teggeeku na kanta léegi mu def keneen ki mu wax di Muhill ibn Khalifa rahmatullah alayhi moom le fait que imam ibn Ma'in rahmatullah alayhi daal di koy dëgëral mooy loolu daanaka doy na waaye ku mel ni ñoom imam Abu Hatim ak imam An-Nasa'i ñoom ñi ñëpp imam ibn Khuzayma ñoom ñëpp daal dinañ jàpp ne waa ji moom moom ku dëgër kon loolu loolu day wane ne kon wax joo jële euh, tamit day teggeeku te imam Shu'ba rahmatullah alayhi ak imam as-Sawri solo nañ ci moom te sayyidna Shu'ba ak ñii nii imam Sufyan as-Sawri duñ jële lu dul ci ku dëgër waaw imam Shu'ba rahmatullah alayhi moom comme que jële na ci moom surtout mooy man du na nekk koo xamante ne nii ay waxam kenn du ci bàyyi xel koo xam ne da doon wax ne mu def mu njaaloo moo ko gënal muy def tadlis pour wax pour pour wan ne moom mooy ngay nettali loo xam ne yow déggoo ko ci ki nga koy ci ki nga ne moom ci en tout cas buñ déggee wax ji dañuy foog ne yow ci diw nga ko jële ndeke réellement jële woo ko ci yow ci moom ndax expression bi nga utiliser ma ne an diw bu ma ne an Muusa muy Muusa mu ñu xam mu ma xam man xam nga nit man na foog ne waa comme que xam naa ko euh, sama xarit la kon bu ma nee an ci laa ko ci moom laa ko jële direct alors que ndeke jëlewuma ko ci moom waaye ba ñu tudd intermédiaire peut-être intermédiaire bi bu ci bu feeñee du baax wala sax tudduma ko en tout ñu xam ne kii ñii jëlewuma ko ci moom ma utiliser an moom mu ne ma def ma ma njaaloo sax moo ma gënal may def loolu mu ngir wan moom ni nga xam ne noonu la dëgëre woon noonu la doon sàmmoo ak ni nga xam ne moom lay jële ci sëriñam yi te dafa tàmmoon lool jële ci yow ci sëriñ xadiis ñëwaat toog bu lu yàgg ñëwaat laajaat ko xadiis bi di xool nan la koy nettalee bu ko nettalee mu ne waaw mu mu mu notewaat toog bàyyiwaat ba beneen yoon mu ñëwaat di xool est-ce que sëriñ bi téye na affaire bi hadis bi ni mu ware mooy nga gis liggéey boobu yëpp mu doon def bu dee jëlee na ci kii ku mel ni ak Seydina Sufyaan ibn Sa'id as-Sawri loolu lay wane ne kon Muhill ibn Khalifa euh, kon du koo xamante ne nii mooy càllale moom ko dëgër la ah looloo kon imaam al daal di koy wéral na ko noon imaam Ibn Khuzayma ak imaam Ibn al ah, imaam al tamit Ibn Hajar rahmatullah alayhi wéral na ko imaam al-Bukhari nee na xadis bi xadis bu xasan la ah, moom loolu. mooy bi ci saxiix bi ngay fekk mu naan la xadis bii xadis bu xasan la yooyu en général imaam at-Tirmidhi rahmatullah dafa bari xadis yu mu koy laaj yu mu koy laaj waa diw moom walla xadis sàngam moom wala diw mi ci càllale xadis sàngam kooku mu koy tontu waaye du ci saxiix bi ngay dem fekk imaam al naan la. kon moom daal di nay nee na xadis bi xadis bu xasan la bu xadis bu mel nii imaam Seydina Ali ibn Abi Talib daal dina koy solo na ko noon imaam euh, Sayyidatu Umm Qays bint Mihsan daal dina koy solo tamit xadis bu mel nii ak Sayyidatu Aisha ak Sayyidatu Umm Kurz ak Sayyidatuna Lubaba bint al-Harith al-Hilaliya ne woon yaayu Seydina Abdallah ibn Abbas imaam yaay yaay ummu ummu salama ak sayyidatu zaynab bint jahsh naka noon sayyidina abdullah ibn amr ibn al-aas ñoom ñëpp daal dinañuy nettali xadiis yu mel nii euh, loolu moo jëmoon ci taxriiju kon xadiis boobu euh, ñaar yi ci tegu woon euh, muy ci chapitre kayfiyatu izalati an-najasa bi sifatin amma Euh, yële dama fàtte wax chapitre bi euh, mooy biñ euh, bu njëkk bi ahkaamu najaasatil muxaffafa wal maafuwi anha la woon mooy àttey yi nga xam ne mooy sobe yi nga xam ne dañ leen a woyofal ak yi nga xam ne dañ leen di jéggale loolu moo doon turu chapitre hadis vingt six bi bu Seydina Abu Samh biñ jóge leen hadith ya Aisha bi radiyallahu anha hukmul mani wa ghayri la tuddoon chapitre bi faslu hukmul mani ak tey li nga xam ne woon mani ak wa ghayri ak yi mel ni moom chapitre bi nag muy ñaari hadith yu mujj yi muy hadithu sayyidatu Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhuma ak sayyidina ak sayyidina Abu Hurayra yooyu chapitre bi moo doon li nga xam ne kayfiyatu izalati naja naka la ñuy dindee li nga xam ne toxale li nga xam ne mooy euh, sobe d'une manière générale kon hadith bi sayyid sayyidatu asma bint abi bakr mu ne kon wa an asmaa mu ngi jële ci sayyidatu asma bint abi bakrin radiyallahu anhuma euh, muy sayyidatu asma di doomi sayyidina abu bakr ibn euh, abi quhafa radiyallahu anhum mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama mu nekk ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah, su'ila su'ila rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil anil anil an damil hayd yusibu saw voilà sayyidat Asma mu ne dañu laaj yonent bi alayhi salaatu wa salaam mbiru yi deretu mbërëg boo xam ne dafa laal dafa laal yére mbalaan mooy nan lañ koy nan lañ koy setale lool lool mooy laaj bi mu ne mu ne taxuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fii mu ne danga koy xoos ginnaaw gi nga daal di koy fete ak li nga xam ne mooy ndox ginnaaw gi nga lenqali ko boo paree nga daal di ci jullee mooy processus bi la ko wax noonu mu ne muttafaqun alayhi imaamul bu imaam al Buxaari ak imaam Muslim ibn al Hajjaaj rahmatullahi alayhi maa ñoo ko solo mu ne wa an Abi Hurayra mu ne jëli na ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne qaalat Xawla mu ne sayyidatu xawla bint yasaar radiyallahu anha dane ya rasulallah wa sallallahu alayhi waa ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waa wa in lam yazhabi dam léegi li nga mooy mooy day niru surtout hadis biñ jóge mooy li mu waxee loolu mu ne ko waa léegi waa léegi bu affaire bi dañul nag mooy boo ko raxasee mais nga gis deret bi mooy mu bàyyi ci ay traces bu demul nag mu ne ko fii yakfikil maa'u ndox mi utiliser nga ndox mi ngir raxas ko doy na la seet doy na la teet wala yadurruki du la lor asaru mooy jeexi talu deret gii def après ginnaaw bi nga ko raxasee ba def li nga war a def loolu doy na la mooy lo ndox mi nga ko raxase rek doy na la quant à na quelque trace loolu loolu noonu du la ci wàññi dara bu dee ne def nga li nga mën ndax tamit. Euh, buur yàlla la laa yukallifu llahu nafsan illaa wus'aha kon euh, yonent bi alayhi salaam kon mu ne ko yakfikil maa'u dina la doy ndox mi wala yadurruki du la lor asaru mu ne akhrajahu soloona xadiis bi at-Tirmidhi imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi mu ne sanadam nag da'if dafa wéradi kon ñaari xadiis yooyu bu njëkk bi kon muy sayda xadiisu saydatu Asmaa kon imaam al-Bukhari moo ko solo ak imaam Muslim rahmatullah alayhim ima ak imaam Abu Dawud ak imaam at-Tirmidhi muy waa sunanul arba'a yi ñoo xoon sànq ñoom ñëpp solo nañu ko ak imaam Ahmad ibn Hanbal euh, en général sax bu ñu tuddee ak Shaykhaani ba pare moom lañ ciy teg imaam Ahmad ndax. Euh, say euh, muttafaq euh, li tax ñuy jiital imaam al-Bukhari ak imaam Muslim rahmatullahi mooy loolu yàgg nañ ko gis mooy euh, mooy téere yi gën a wér ginnaaw li nga xam ne mooy alxuraan te bu ñu dëppoowee solo lenn mooy ci mooy li gën a kawe xadiis boo mën a trouver looloo tax ñu leen koy ñu leen di njëkk a tudd sinon imaam Ahmad mi seen sëriñ la woon ñoom ñaar mooy seen sëriñ la woon imaam al-Bukhari ak imaam Muslim ay taalibe imaam Ahmad la ñoon rahmatullah alayhim ah kon ak ñi ci des mu imam Abu Dawud tamit taalibeem la woon taalibe imam Ahmad la woon ak ñoom imam at-Tirmidhi soloon na ko imam an-Nasa'i ak imam Ibn Majah na ko noon imam Ibn Khuzayma soloon na ko ak imam al-Bayhaqi ñu jële ko ci yoonu Hisham ibn Urwa ibn Zubayr muy Hisham di doomu Seydina Urwa ibn Zubayr radiyallahu anil jamii moom mu jële ko ci soxnaam la ko jële di Fatima bintul Munzir muy soxnaam la woon bu tuddoon Fatima di doomi al Munzir ñoom ñëpp di ay sëtu Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala an ali Abi Bakr jombul jombul dañuy gis ne e, e, boroom kër gi di jële ci soxnaam xam-xam léegi nag day niru tumuranke ku ko wax sax tam ñu foog ne dangaa juum lapsus la wala xawma sa làmmeñ sa polisan sa làmmeñu la jiitu dangaa bëggoon a wax euh, ndaw si moo jële ci sëriñam far nga ne sëriñ bi moo jële ci ndaw si ñin ñi lay corriger ndax du lu loolu loolu bariwul lu muy xew waaye da doon xew ñoom loolu day wane tamit doonuñu woon ñuy rëy rëylu ñu non non man moom jigéen mënu maa jàngal ah. surtout sama soxna noo damay yépp mooy esprit boobu esprit boobu kuy ut xam-xam du ko def ñi ngay jàngal sax man nañ la jàngal loo xam ne boo yoroon téere yëpp doo ko gis loolu loolu day am kon moom mu jële ko kon ci soxnaan di Fatima bintul Munzir radiyallahu ta'ala anil moom moo ko jële ci maamam di sayyidatu Asma bint Abi Bakr di doomi Seydina Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu sayyidatu Asmaa ne jaa'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat mu ne dafa am benn jigéen bu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko ihdaanaa yusiibu thawbuhaa min damil hayd kayfa tasna'u bi mu ne kenn ci ñun yéeréen ah, deretu mbërëg da koy laaj da koy day laal dal ci yéeréen ci làmbaayam ana nan lay def ak ak deret jooju yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko taxuttuhu da nga koy xoos summa taqrusuhu bil ma'i nga fete ak ndox summa tandahu ginnaaw gi nga lenqali ko summa tusalli fii ginnaaw gi nga jullee ci loolu mooy lafzu imam muslim expression yi imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayhi naka noonu imam ash-shafi'i solo na hadith bi tamit ah moom moom ci yoonu Seydina Sufyan ibn Uyayna ci moom la ko jële Sufyan ibn Seydina Sufyan ibn Uyayna moom mu jële ko ci càllale bi Seydina Hisham ibn Urwa mu ne annahu sami'a imra'atahu Fatimata bint al-Munzir taqul mu ne dégg na soxnaam Sayyidatu Fatima bint al-Munzir di wax ne sami'tu jaddati dégg naa sama maam Asma bint Abi Bakr di Asma di doomi Sayyidina Abi Bakr radiyallahu anhu mu ne mu nettali xadiis bi léegi nag mooy xadiis euh, càllale ima ci verse kii bi xadiisu bi nga xam ne moom la ci imaam Shafi'i solo rahmatullahi alayhi dañuy wan kon kan moo laaj laaj bi xam nga biñ gis léegi ci euh, bu euh, version imaam Muslim bi dane jaa'at imra'atun benn jigéen moo ñëw benn jigéen moo ñëw kii mu ne man moom mu ne moom moo doon laaj moom moo laaj yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon dañuy xam ne kon jigéen boobu moom la woon mooy moom la woon euh, xam nga loolu dañ koy gis ci ñeen ñuy wax seen di di wax seen seen seen bopp mais d'utiliser troisième personne <laughs> troisième personne léegi ku kiiwul da ngay ne keneen la ndeke boppam lay wax lii c'est pareil jaa at imraatun mooy man dikk naa man la woon man maa doon laaj man maa laaj laaj bi ah kon léegi hadis bi ci tegu muy bu mujj bi kon imaam al-Hafiz rahmatullah alayhi mu ne akhrajahu at-Tirmidhi loolu waxoon euh, muy def def le boo xam ne da ko imaam Abu Dawud moo ko solo mais pas imaam at-Tirmidhi comme ni ko moom ci boppam wax na imaam al-Hafiz ibn Hajar ci boppam wax na xam na ne imaam at-Tirmidhi solowul xadiis bi waaye loolu de loolu jombul ku bind téere bu mel nii ci mokkal léeg-léeg sax ngay recopier boo sa dem ci lenn nga bind ko te doo ko tey waaye moom xam na ko te préciser na que ne lii imaam ci Fathul Bari que ne imaam Abu Dawud moo ko solo ak sëriñam imaam Ahmad na ko noon rahmatullah alayhim ñoo solo xadiis bi mu jaar ci yoonu Abdullah ibn Lahiyan an Yazid ibn Abi Habib an Isa ibn Talha an Abi Hurayra mu jaar kon imaam ibn Lahiyan di Abdullah ibn ibn Lahiyan moom moo ko solo mu jële ko ci Yazid ibn Abi Habib moom mu jële ko ci Isa ibn moom moo ko jële ci sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne anna Xawlata binti Yasaar atati nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu uh, Xawla binti Yasaar dafa dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa daldi mu ne yaa rasuulallah alayhi wa sallam mu ndaw yàlla li innahu laysa li illaa sawbun waahid mu ne man de benn yére laa am mooy benn yére laa am mooy bu may nelaw moom laay nelaw bu may togg bu dee damay togg moom laay togg bu may seeti nit moom laay sol bu may dem marché moom laay bu may dox samay soxla moom laay sol benn yére laa am waaw alhamdulillah ah euh, euh, contraire bi moom euh, kaasiyaatun aariyaat ñoom ñu bari la lañ ñoom moom du benn yére lañ yor yu bari lañ yor sauf que dara jotu moom daraa yem rek kooku moom amul dara ko kii moom benn yéreem bii lu man di melit jot na loolu am benn yére moo gën yor armoire yére boo xam ne loo ci sol buñ la ci buñ la aalul yére doo julli bu dee kuy julli la mu ne kon man benn yére kepp laa am waaw bu ma gisee sama mbërëg tamit ah mooy ci yére boobu lay fekk ma sol moom lay yor léegi fa kayfa asna ana naka laay def mu ne ko boo demee ba sa mbërëg gi jeex mu ne ko faxsilihi na nga ko raxas mooy nga raxas summa salli fiihi ginnaaw gi nga jullee ci yére bi mu ne ko fa xaalat mu ne ko fa in lam yuxriji dam waa léegi bu dee nag malgré ni ma ko raxas noonu deret ji demul génnul mu ne ko yakfiki ghaslu dami wala yadurruki atharu raxas bi ngay raxas deret ji doy na léegi jeexital bi ciy des loolu du la lool kon mooy imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi dañuy gis ne kon xadiis bi da ko riwaaya bil maana mooy na du expression yi xaw la wax radiyallahu anha moom du loolu lay di waaye mais mais mais contenu bi lépp mu ngi ci biir moo tax loolu ñu euh, boroom xam-xama koy def du du lu ñuy may ku nekk rek ku tëb rek ñu ne la ay wa maanaawal affaire yi déedéet riwaaya ko bil maanaa déedéet léegi yow loolu moo tax jàpp kàddu yi niñ ko waxee am solo ndax du ñépp àgg foo xam ne am niveau boo xam ne ñoom mën nañu dégg wax ji xam ne même buñ ko résumer lépp a ngi ci biir moom noonu la def nii ndax boo gisee xadiis bi da gis ne kon noonu la def moom imaam euh, al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi léegi nag xadiis bi mais wér naa wérul muy xadiis bi dafa am wax ci côté euh, Abdullah ibn Lahiya ndax dafa am ci boroom xam-xam yi xam nga eh, eh, ndax ku baax la ku baax la woon doon jàngale xadiis tamit waaye sauf que eh, këyitam yi mu doon jàngale téere mi dafa mujjoon lakk bi mu sànkoo téere yi sànku léegi teewu ko mu continuer bi di net di di jàngale loolu moo tax am boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim yi ñu ne non imam ibn Lahiya nag mooy il faut moo tax yu mel noonu nit ku mel noonu dañuy soxla xam ana ñan moo jële woon ci moom laata téere yay lakkam biir mooy sëriñ boo xam ne xam-xamam bi yépp ci écouteur bii la ne mp bi ci la lépp ne mu dugg ci métro bi ñu tafu ko te amu ko feneen léegi buy nettaleeti kooku dañuy soxla kan lañu sàcc affaire bi 2015 ñu ne waaw ana Serigne ana taalibeem yi jànge woon ci moom avant 2015 avant ñuy sàcc buñ manee xam sax mois bi ñu xam ko ndax comme que taalibe yi yooyu dañoo amoon yitte temps yooyu xam-xam da leen jaraloon lu ne. di wër ay ay réewi réew ay dëkki dëkk ay goxi gox ñu xam ne diw kat bu dee Makka la dëkkoon ñu ne diw moom mu nga fa ñëwoon moom moona moom moom ca kor kori la fa ñëwoon téere yi lakk lakk lakk lakk weeru tabas tabaski kon dañuy xam ne kii garaawul mais bu ñëwee at ma ca tegu dañ naan kon mooy yooyu dañ koy soxla léegi nag bu dee lool man da nekk wala ñu xam ñoo xam ne moom leer na ne ñoom luñ luñ jële ci moom dëgër na ñooñu noonu bu ñu leen xamee dañ leen di téye léegi nag imaam ibnu lahi imaam ibnu lahi ami moom loolu moo moo moo ko dal léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne ah du ñu mën rek tamit ne moom lu mu lu mu nettali rek ñu ne nañ leen sànni déedéet léegi am ñu ne dañuy xool bu dee ne ku mel ni Seydina Abdullah ibn Wahb ak Seydina Abdullah ibn Mubarak ak Seydina Abdullah ibn Yazid ñoom ñii ñoom ñett ñett abadila yi mooy ñoo xam ne abadila mooy plurielu Abdallah ñu tudd Abdallah Abdallah ibn Yazid Abdallah ibn ibn Wahb ak Abdallah ibn al-Mubarak bu dee ñetti ñi ñoom ñoo soloo ci moom loolu dañ koy jàpp mooy ne dëgër na mooy day leer ne lii dëgër na ndax ñooñ àpp mooy ñoom jëlewuñ ci moom lu dul lu dëgër léegi ah loolu nag moo tax suñu xadiis bii nii Abdullah ibn Wahb da koo soloo ci imaam Ibn Lahiya kon xadiis bi day mujj lan côté boobu kon bu ñu xoolee côté boobu mooy loolu day teggeeku le fait ñu ko doon jam ne bon imam Ibn Lahiya kat il faut ñu def attention ci moom mooy kon loolu day teggeeku waaye hadith bi dafa bari euh, ay yoon yoo xam ne dafa ñëw euh, di hadith bii nii dafa bari ay yoon yoo xam ne lu mu néew néew néew mooy hadith bi xasan la yéen lu mu gën a wàcc wàcc minimum ci wàllu dëgër mooy hadith bu xasan ah moo tax Seydina Qutayba ibn Sa'id doon wax ne man daal gis nga imaam Ibn Lahiya ah, du ma jële ci moom lu dul loo xam ne imaam Abdallah wax bu da koo solo tax suñu xadiis bi muy li nga xamante ne version bi ñëw ci euh, riwaay bi ñëw ci imaamal imaam i bayhaqi imaam Abdallah ibn Wahb da koo solo kon xadiis bi day mujj nekk xadiis boo xam ne bu wér la wala minimum bu xasan lay doon. xadis bu mel nii nag sayyidatu Aisha radiyallahu anha daal dina koy nettali xadis bu mel nii ak sayyidatu Umm Qays bint Mihsan ak sayyidatuna Xawla bint Hakim radiyallahu ta'ala anhunna ajma'in kon loolu moo jëmoon ci taxriiju xadis yi walillahi alhamdu wal minna kon jeexal nañ li nga xam ne mooy taxriiju xadis léegi kon mu des deuxième partie deuxième partie bi mooy moo doon lan mooy li nga xamante ne ni mooy masa masaa'il yi ñu doon gis masaa'il yi façon wu euh, ñetti kii <coughs> ay ay masala la doon doon bi ñu njëkk moo doon wax ci li jëm ci wàllu tegginu xam-xam kii joxe xam-xam ak kii sàkku xam-xam bi ci tegu moo doon li jëwoon ci masalaay fiqh yi beneen bi mooy li jëwoon ci masailul kii yi jëm ci wàllu usul bi ak al qawaidul fiqhiyya muy méthodologie bi ak li nga xam ne moom mooy atte yi ana nañ leen di jële ak fu ñu leen di teg ci yan règle lay tegu kon buñ ñëwee ci partie bu njëkk bi muy li jëm ci wàllu ah aadaab yi ñoom nag aadaab yi mooy li nga xam ne moom bu bu bu génnee ci xam-xam xam-xam boobu day gaañ boroom laa maxaala kenn du jaar mooy boroom xam-xam boo xam ne teggin zéro moom yii fa yoonam new ci mooy moom paaka ndax xam-xam bi paaka boo boo ci boo ci boo ci jëfandikoowul moom mu dalay fàdd bu ci bu ci kii bi jógee teggin bu ci jógee mooy yow li nga yor yow yaa ci mujj gaañ ba pare di nga gaañ ay nit di nga nit ñi ndax dañuy xam ne xam nga boo leen ëppee àlluwa loo wax duñ ko duñ ko mën a dindi même buñ ko gëmul sax xam ne li ngay wax teguwul fenn bu dee ci mbooloo la boo nee leen déedéet dinañ la wër indil la ay ay tournure seen wax yeeg wax yoo xam ne mbooloo mi moom lay àndal mu sànku ba pare sànk nit ñi nag moo tax ut xam-xam kese doyul mooy du na tamit damay bàyyi ba am xam-xam door a jàng teggin déedéet déedéet loolu loolu kenn du ko def ndax xam-xam bi boo ko amee te fekk amoo woon dara ciy teggin ak rëy da lay yomb dugg gaaw a xeeb nit ñi ku laaj leen nga ne mais yow xamoo ko woon mooy xam nga loolu ci nga wax ko nit kooku boo mayul dootul ñëwati te tamit moom nga ko wax mais mbooloo mi ña fa ne ku naroon a am question boo laaj diñ ko seetaat doo ko posé naan yii saa nag dalay jàmm ci mbooloo loolu nga tëj bunt bu yaatu boo xam ne moo nga ci dimbali jaam yi nga tëj ko ndax sa sa ñàkk teggi kon muñ xadiis bu njëkk bi muy xadiisu euh, bi woon wax ci sàngara bi muy euh, hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil xamri tuttaxadu xalla xaala muy hadith boobu noonu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa dañ koo laaj ci mbiru sàngara boo xam ne dañ koy jàpp def ko def def ko bineegar soppi ko def ko bineegar mu ne déedéet mooy ndax mën nañoo soppi sàngara bineegar mu ne déedéet xadiis boobu noonu gisoon nañ ci ñetti masala ci wàllu lu jëm ci wàllu teggi ni bi ñu njëkk moo doon ne euh, ki nga xam ne mooy kiy jàng kiy sàkku xam-xam masala mooy lu ko mën a taxawal lu mën a taxaw ci kanamam lépp lu mën a situation bu mën a taxaw bala cee def dara dafa war a xam lan la ci suñu boroom àtte wala déet est lan la ci àtte loolu da koo war a xam te loolu moom la ñuy jàng Laxdari wala yooyu di dégg moom la moom la ñuy dégg que ne nit ki mukallaf bi warul muy def benn di jëf benn jëf lu dul mu xam àtte yàlla ci loolu. mooy dañ koy jàng mais bu bu application jotee koo dégg ñu naan la jàng nañ ndax dari di wax lu ne te moom waa dundam deful ci dara ci loolu defu ci dara dara fii mën a prêt immobilier wam bii jàng na laaj laaju ci dara lan la ci suñu boroom atti te foo toog mu taril la ko loolu am xam-xam boobu est na njariñ day nekk xujjatun alay imma xujjatun laka am xujjatun alay day nekk xam-xam lool day nekk loo xam ne day plaider pour yow wala muy plaider contre yow ndax ku xam di def du def ku xamadi li lu ku xamadi di def même bu la ko kenn waxul lisaanul xaalam lisaanu xaalam moo ko naan li nga def jaaduwul kon mooy lu xew lu ne situation bu taxaw bu ne yow laata ngay def ba pare doo def nag ba pare naan yee waa sëriñ bi man de daa am loo xam ne dama cee ne xam yi yëpp bëggoon a xam nag lu ci yàlla àtte déedéet ndax ñu mel noonu foo leen ne daganul ñu set kenn li mooy ci jour foofu noonu la koy tourner laaj bi di ko tourner di ko ay ay tournure ba ba waaj ba sëriñ bi tontu loo xam ne day daganal affaire bi soit noonu lay def bu doxalee astuce boobu jàllul mu seeti yeneen sëriñ ah lu ñu jeex kii daa bokk ci ñu tàng ni mais comme que am na ci expérience que ne ba mu waxee lii dañ ne ko daganul bu demee day travailler waat laaj bi nii laa koy laaj laaju sénégalais yi nga xam ne en général boo boo boo prudent wul foo jaar li ñu bëgg rek ngay ton moo tax boo muusee danga laan leen tojal yàq bi mu leer li ngay laaj man manuma tontu ci il faut mu leer kon day dem ci keneen ba fexe ku koo xam ne moo ko naan baax na mu door koo jëfe waaye moom bu bu bu do bu yàlla bu doxaloo xelam kese kese li nga xam ne kenn na ko ne baax na am na fukk ñu ne ko baaxul kon mooy ah, dañuy gis ne Seydina Abu Talha radiyallahu bi ko bi bi comme moo yor ay alalu ay jirim ñu ñu daldi xaraamal sàngara fekk mu yor ko mooy moom gis na nekkul ne dafa fekk ñu xaraamal sàngara moom xamul nu mu mu nekk ci sàngara si ba ba ba déggaat ñu koy waxaat mu door a dem di laaj déedéet temps yooyu dafa daganoon mooy xaraamul woon léegi nag bi nga xam ne ci la xaraam toogul tamit xam nga ma doon def ne non kon euh, loi bi du rétroactive xaw ma waaw xam na mooy mooy doxalul lool tamit xelu bon non kon non comme que fekkoon na ma yor ko c'est sûr que ñun taxul may wax ñu mel ni man taxu ñu ne dafa dem laaj dafa dem laaj yi ñu ne ko déedéet nag waaw waaye boo demee nam di laaj yi dafa am tamit ay teggin mooy kuy laaj doo dajeeg sëriñ bi ci mbedd mi naan ko waaye waa sëriñ bi man de daa am lu ma doon laaj waaye lii loo ci xalaat déedéet loolu kenn du ko def entre ñaari station métro ngay nga naan ko ay non loolu kenn du ko def wala fekk ko ci arrêt bi mu taxaw waa sëriñ bi waa xoola am naa laaj toog ci super bi wax ko ko ne xam naa nga woo ma kii naa la woo nga xalaat déedéet loolu kenn du ko laajee loolu loolu kenn du ko def déedéet mooy premièrement waa ji day baña a dal mooy il faut mu nekk koo xam ne day bañ a doyloo xelam ne man daal euh, sama xalaat bu bu bu rafet bi ma am ci diine daal lii la war a doon déedéet non loolu moom loolu loolu loolu loolu du dara de sama xalaat koo xam ne leer na ko ne moom moom li mu xam bariwul muy doyloo xelam ci ay ay masala diine loolu kenn du ko def mooy du doyloo xelam waaye tamit du dem ne di laaji ku mu rek laaj la ku wax ku ku ku wax benn moowu arab bu leer rek mu dem laaj la déedéet waa ji il parle bien l'arabe loolu cela ne veut loolu moom loolu moom tekkiwul na xam na dara ci diine ji moom wala il habite en Arabie saoudite wala il habite à Tivaouane wala à Touba loolu ça moom non fa dëkk am na daara bu mag bu fa ne après ñaata nit ñoo dëkk ci bunti daara gën a réer ñu dëkk ci àll bi mooy loolu tamit kenn du ko def mooy du ko yëngu rek nga dem laaj ko waaye beneen teggin mooy muy laaj muy laaj yi nga xam ne ñoo ko concerné moom ndax nit buy laaj yoo xam ne moom la ko moom moom dundam la concerné réellement loolu da koy teel a takk en général du ko fàtte mu ne ya man daal dama jël bato laa jël julli jot xaw ma nag fu xibla bi féete gaa yi wax naa mais gaa yi daal saa yi biñ ma waxee xaw ma ci dara xaw ma sax damaa war a mën naa jullee ci bato wala déet xam nga lool moom da koo concerné mooy kuy laaj yu mel noonu buñ ko tontoo day gën a mën a takk loolu day gën a mën a takk loolu ndax da koo concerné wala mu ne man kat sama liggéey ba fa may liggéey lii wëg lii lañuy def mais xam nga loolu waxoon nañ la warul woon waaye comme que ñëw na di ko laaj mais dafa laaj dund dafa laal li nga xam ne quotidien wam la mooy loolu sopp nañ waa ji kii laaj mu muy laaj yi nga xam ne dañ koo concerné surtout moom kon loolu ki nga xamante ne mooy laaj il faut mu muy sàmmoon teeg yooyu tant ki nga xam ne Euh, deuxième bi mooy li li jëm ci wàllu kiy jàngale moom it ndax affaire yi du du du ay damaa neex lu ma neex laay def xam nga affaire affaire diine moom mu neex la ak mu naqari la ñoo ndax affaire yi moom bu doon ci bakkan kese la tegu xam-xam bi du àgg fii jamais que ay damaa neex dangaa foog ne toog tout le temps di jàngale xadiis ay mbooloo yu mbooloo di ñëw amatoo presque vie familial presque dañ koo supprimer ci yow lool lu neex la ñu foog mooy ci nitu àddina manula xalaat loolu mais ki nga xam ne xam-xama ko ñor mais loolu moo ko dàqal lépp mais bu dee topp bakkan kese bakkan danaan la déedéet eh sa waay baal yii ngay def yii ngay def ngay bàyyi kon mooy ne du moom kiy jàngale tamit amul droit bu ñu koy laaj mu ne non man ma man demal seet keneen te leer ko ne mën naa tontu waaj te lii da koo waaj da koo soxla léegi mu ne man duma ma tontu loolu amu ci droit amu ci droit loolu moo tax euh, xanaa bu dee laaj bi agsiwul ci yow mais bu agsee ci yow amoo droit naan non déedéet man du ma ta nga xam ta nga mën see tontu loolu amoo droit def waaye tamit mu bañ a nekk koo xam ne dañ koy laaj mu mu mer. Euh, mooy comme ni ñu waxoon sànk rek comme wax yu mel noonu yow lii xamoo ko woon cancre bi nga doon door laa tontu mer mooy loolu it warul ci ki nga xam ne mooy jàngale mu def lool waaye tamit du ne léegi benn affaire la comme que dégg naa yéen dégg yow nit di ko laaj mu naan dégg naa keroog feneen nga dem di laaj kon duma la tontu mooy loolu it amu ci droit bi ndax moom kan moo ko ne yow rek a fi buntu xam-xam ci dëkk bi même bu dee yaa ko fi gën a xam sax domaine bi mais daa tax ñu ne yow kese yow kese yaa fi war a wax non non ndax ni doon xewee ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu nekk saxaaba yi foofu Medina nit ñi am yenn question bi ko laaj Seydina Abu Bakar mais yonent sallallahu alayhi wa mu ngi fi woon bu marul woon ne dina leen ne eh. lii kenn du ko def ku fi amati laaj del ñëw fii ku fi amati laaj del ñëw fii mais biir saxaaba yi radiyallahu anhum tamit pare seen taalibe yi dañ doon jàngale xam-xam di jàngale xadiis di di di def ay fatwa te ñu ngi fi woon te amul kenn ku ci mën a mas a wax diw yow lan moo tax ngay jàngale tama ne fi tanta tanta wax euh, biñ doon wax naan euh, comme Seydina Ata rahmatullah alayhi que ne Makka aj gi dañ doon taxaw ne kenn du fi ubbeeku dul Ata rahmatullah alayhi loolu tekkiwul ne dañ doon moom rek a fi joxe xam-xam moom rek a fi am droit bi non loolu pour wane màggaayam la loolu kese la woon mais tekkiwul ne dañuy ñëw gis beneen sëriñ ay ñoom Mujaahid rahmatullah alayhi ñu ne noonu yow lan moo tax ngay laaj imam Mujaahid non du loolu. mooy wax yooyu tamit dafa jara dafa jara xam lan lañu ci jublu woon mooy pour wane xam-xam bi mu amoon ak Makka li mu fa newoon imaam moo taxoon ñuy waxe noonu naka noonu lañ doon ci imaam Malik tekkiwul na imaam Malik rahmatullah alayhi que Medina moom rek ka jàngale bari woon nañu bari ñu fay jàngale kon loolu tamit lu am solo la euh, mu des waaw loolu loolu tamit maanaam day dugg tamit ci cadre lu demee nekk ay weer rek yu mel noonu maanaam kenn mënta wax ne maanaam diw sangam rek kay joxe weer rek ak yu mel noonu loolu tamit sax nga dégg léeg-léeg ci yenn xew-xew yi ñu naan lu euh, ñëpp yees lu tey képp ku yees wul yoratoo kurus wala amatoo weer rek yooyu loolu loolu amul kenn voilà amul kenn ku ku yor monopole boobu amul. waaw waaw <laughs> li ci li ci yéeme nag mooy la fait ñuy bàyyi genre ñi nga xam ne xamuñu daanaka wax géej gi riir di di jël kàddu gi di wax xeetu wax yooyu te kenn du leen corriger moom ko taal ndax day day mm-hmm. léegi kon kon loolu la tamit nit ki tamit am na euh, ki nga xam ne mooy laaj am na droit bu laajee laaj boo xam ne peut-être mooy tontu nañ ko waaye gis mu ne peut-être mu def benn supposition que ne amaana buñ defoon lii de waaye sëriñ bi bu waaye bu buñ buñ defoon lii nag est-ce que affaire bi dina baax mooy loolu nit ki mën na koo def na Seydina Abu Talha loolu wax yonent sallallahu alayhi wa bi mu ko laajee mu ne ko déedéet mooy euh, am na ci boo xam ne dane nañ toj kii bi non seulement mooy euh, sàngara si fi muy ne nañ ko toj ñu proposé ko est-ce mënuñ ko raxas kon garder ndab bi bañ ko toj mu ne waaw kon loolu tamit mooy nit mën na am na mais ba mu des ci koo xam ne mooy dañ la koy wax loolu nga ñëwaat jëlaat enchaîné waat ñu tontuwaat la lii nga enchaîné waat ci leneen tout le temps mooy bëgg rek ku lan wax ne affaire bi mujj na baax loolu moo baaxul waaye boo gisee ne peut-être dañ ne peut-être ni ma laaje woon xadis sama laaj bi moo des nga indi benn supposition ne boo ab wala loo xam da nga koy leeral ngir amaana mu tontu la loo xam ne mooy dina leer loolu nit ci mën na koo def bokk na tamit ci tegginu kiy laaj xam kiy laaj kii kii sàkku xam-xam buy laaj mu fekk ne li muy laaj mooy mën na nekk dafa am ay cause ay cause boobu laa bëgg wax cause yoo xam ne mooy tax nit ki mën a laaj ndax du ne man mooy man na nekk ne waa ji xamul sincèrement moom man lii nag masala boo xam ne xaw ko moo tax ma koy laaj loolu mën naa nekk waaye nit mën nay laaj ngir ne daa bëgg nit ñi jariñu xam na ne lii ab ab ab situation la fee la boo xam ne nit ñu bari erreur la boo xam ne nit ñu bari dañ koy def mu ne naa laaj est ma laaj ngir nit ñi mën cee jànge loolu nit man na koo def te loolu nit ki moo ci war a dimbali tamit boroom xam-xam bi buñ newee ndax xam nga nit ñi rawatina suñu jamono jii moom fu ñu toog boroom xam-xam en général duñu wax mbiru xam-xam loolu mooy li ci dommage mooy li nañ wax lépp wam def xam-xam jamais duñ ko wax li nañ wax ci li jëm ci wàllu politique bi temps yi tendance yi am na ñoo xam ne sax euh, euh, oto yu mujj yi génn sax tem ñu ciy waxtaan yow nag bu dee ne yàlla dalaa euh, taalibe gu yeewu nga nga xam ne nit ñii fi nii la ñuy def yow da ngaa war a gaaw laaj yoo xam ne ñoom ñëpp dinañ ci mën a jariñoo ndax dem dem ñu invité la fenn nga ñëw fa euh, euh, yow nan ngay invité boroom xam-xam ci bërëb mu nekk fa bu jóge fa te benn xam-xam waxuñu ko politique bi moom moom moom la gaa yi gën aay moom moom moom surtout élection yi di jub ku ci nekk ci ngay yëyëka yàbbi mais loolu nan ngay invité boroom xam-xam sa kër yow bu ko nit ñi waroon a def sax utal sa programme bopp ne man daal lii laa bëgg ñu waxtaane ko bu gaa yi naree déraper nga ne leen heure euh, damaa bëggoon ñu commencer ci yëf yi noonu la sinon mooy da perte lay doon rek te nit ki moo ci war a dimbali tamit boroom xam-xam bi rahmatullah alayhi mooy ki nga xam ne mooy ki sàkku xam-xam loolu moo ci war a moo ko war a def waaye tamit nit ki mën nay laaj ah, ndax lan ngir loo xam ne lu mu war a jëfe la xam nga xam moom. mooy man nga xam loo xam ne xamoo ko woon nga laaj ko ñu wax la ko mais jëfewoo ko léegi mais man ngay laaj ndax loo xam ne dama koo war a jëfe léegi ah man euh, dem naa di ubbi robinet yi robinet yi robinet tëj bouteilles yi yëpp jeex na nan laay def nan laay def loolu mooy kii dafa julli jot na mu war a jàpp mais ndox amul nan lay def mu laaj kooku day laaj ngir lan ngir jëfe léegi mooy nit mën na laaj loolu waaye tamit am na yoo xam nag dañ koy tere mooy di laaj naan je xool ndax waa ji xam-xam duñ koy jiiñ am na ko mu déet question pour kal kal kal kal waa ji ko waaw xaaral rek seen waa ji bi nekk di ci naa ko laaj loo xam ne dinaa ko jommal tey mooy façon laaj boobu loolu it baaxul mooy ngir examiner te boroom xam-xam boo ko def moo xam ne yow nii looloo la ci jóg loolu moo la tax a jóg dina xam ne moo tax léeg-léeg nit laaj mu ne tontuwuma mu ne sa tontu bii man du ma sa laaj bi duma ma ci tontu même bu dee ne yow la nga foogoon amul mu ne du ma ci tontu mooy loolu it baaxul di laaj ngir tester waaye di laaj tamit ngir ngir tiiñal ko wan ko ne la nga waxoon keroog. boo tontoo lii nii boo waxee lii day wane la nga waxoon amul loolu it kenn du ko def façon laaj yooyu baaxul waaye ngay laaj ngir rey temps ngir ngir ngir plaisanter la woon quoi laaj bañ tontu la nga naan non dama doon fo rek mooy la loolu loolu moom ñàkku keggin moom féetewu ko kaw mel ni jataay yu am solo yii dañ ko fee tëral ngir ay caaxaan laaj bañ tontu la nga naan non dama doon kaf rek ngeen baal ma kenn du la baal parce que yow li lool loolu loolu kenn du ko def waaye mooy mooy façon raytaan rek di laaj ngir raytaan comme heure bi jëfuñ toll man bis bi et demi laay jël kii moo jot bu mu buñ paree damay génn fi naa léegi naa laaj laaj boo xam ne ngir raytaan bi non loolu kenn du ko def waaye booy laaj it bul ne waa waa waa waa li li Ibrahima Diop def nag moom loo ci xam mooy loolu it kenn du ko def parce li am solo mooy mooy laaj beeg tontu bi waaye ci tudd tur mais jaru ko moo am na sëriñ benn sëriñ bu ma déggoon taalibe bi dafa laaj daal di tudd tur mu ne ko ni ma lay faye dama lay dama lay li ma lay punir mooy duma la tontu waxoon naa leen ba tàyyi bu fi kenn tudd tur xam nga sénégalais boo ko defee ñu ne waa ji day gaaruwaale mais ga ga mooy ñoom ndax ñoom foofu lañu toll. mooy mooy ba ba classe bu basse bi ñoom noonu lañuy ñuy xalaate même bu dee ne ay universitaire lañ ndax euh, euh, euh, boroom xel yu gàtt yi du ne xam naa tool bi lay bay wala am mécanicien la non nit mën naa nekk professeur émérité bu fa boo xam ne xel ni moo ñi nekk ci tool yee ko ëpp xel fop ndax ñoom loolu la booy wax ñu naan da ngay gaaruwaale yéen oustaz yi da ngeen di gaaruwaale kese non non parce que ay tudd tur ban njariñ la am ndax boo tuddee tur nit ñi dañuy jàpp ne ah kon diw la man même bu dee moom mu ngi def lu dina a garaaw li waa yi def moom jàpp na concerné wu ko ñépp di ko xool di ko reetaan alors que yow moom bu dee góom la yor yow taab nga yor bu dee bu dee picc la yor yow taab nga yor moo tax kenn du tudd jarul tudd tur ba mu des nag bu dee waajoo xam ne moom dafa nekk ci dëkk bi di réeral nit ñi ñëpp nit ñu bari jàpp ne li muy wax dëgg la jàpp ne waaj ji ku jub la moo bu boobaa nag bu boobaa bu jaree tudd tur dañ naan eh, diw moomu moom li muy wax amul ah. li tax amul nag lii wëg lii la loolu nag nit doon ñëw naan saa yow sa bàyyil jëw non moom li muy defa gën a garaaw dafa am jëw yoo xam ne il faut mu am il faut mu am dafa am jëw yoo xam ne day nekk farata nga jëw bu dee noonu du koy tudde xam nga ñu la wax Seydina Yahya ibn Ma'in nii mais loolu la rahmatullah alayhi biñ ko naan mais yow gis nga ñi nga jëw ñëpp ñi nga fi jëw ñëpp ci hadith yi bu ñuy wax nga naan diw da'if waddaa kaddaab yu mel yow yow de bis boo fi demee ci sa kanamu boroom mu ne wax man man mu ne leen ndax xam nga war ko xamul nga koy wax xam nga buñ ko waxoon sama maas gi damay commencer ne ah gaa yi wax nañ dëgg de léegi man loolu tax ngir sauver sama po neenaay ma bàyyi gaa yi di nettali naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam de nee na gaa yi di di fetta soo ko tëb ko mbëkk poto yi di ko jëfe man ma toog xam ne du dëgg mais ngir sauver sama pauvre peau léegi man ma ne léegi damay noppi mu ne mu ne man ma am dem yawmal qiyaam am problème ak ñii ñëpp procès ak ñoom ci kanamu yàlla moo ma gënal may am ak procès ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu ndax ku nar a am ak moom procès foofu moom yow yaa yow moom leer na ne ñàkk nga bu yàgg yaay ñàkk kon jëw ju mel noonu dafa nekk farata ndax sinon xadiis yi ñuy yor nii lan moo ñuy wan ne dëgër na bu ko ñëpp ne woon comme li wolof yi naan dangay nit dangay ngay maandu loolu tuddul maandu nit di wax ay tojaange nga xam ne du ay tojaange la nga toog bàyyi nit ñi di ci riir nga naan damaa maandu maandu woo xamoo lu maandu yi tekki maandu mooy nga ne waa waxul dëgg waxe ko wax ju rafet li muy wax wute naat li jub li jub lii la dalil yaa ngi nii te bul ne bu ma ko waxee gaay duñ ma topp non nga jënd ci ñaari nit moo gën nga bàyyi ñépp alku di ah loo xam ne du ñu dab léppam du ñu bàyyi lu ñu dab du duñu duñu du ñu bàyyi léppam doone man comme que daal woo non gars yi ay fanatique ko ko topp mais leeralal am na ci fanatique yooyu ngay wax ñoo xam ne bu leeree dinañ ci génn te man nañoo wàll ñeneen kon mooy doo tudd tur mooy il faut mu nekk tamit dafa am ay conditions bu dee waaj wi réer laake te il faut nga tudd turam da naan waa ji li ñuy wax du noonu ah. beneen bi mujj ci masala yooyu mooy que ne du farata que ne ku buñ la laajee laaj tontu bi il faut mu gudd. xam nga am na ñoo xam ne dañu tàmm tontu bu bu bu gudd gudd bu yaatu ba bés buñ la walaajee benn jour nga tontu lu gàtt ñu sawaay moom tey bëgguma tontu ndax comme que tàmmoon na euh, euh, euh, jamono yu yàgg saa bu la laajee affaire yi gudd lool tey mu laaj la nga ne nga tontu ko ab baat ab baat waaw loolu de noo dagan na baax na dalay xoolaat xoolu. da ma maa tontu lu leer alors que yonent bi sallallahu alayhi fii lan la tontu laa laa kese la wax ci hadis laa lan moo ko gën a gàtt laa kay gàtt na non non de mooy gàtt waaye ñu naan gars yi xoolal waaje tontoom bu gàtt bi mu ma tontu rek non mais bu dee loolu moo am léeg-léeg loolu moo moo moo gën a moo gën a leer guddal ndax tamit guddal du muy dañuy guddal ngir guddal ton bu dee dafa laaj mu gudd dañ mu guddal comme hadis bu njëkk bi anil bahr biñ ko laajee ci wàllu géej mu ne wa tahuru ma'u wal hillu maytatu manoon na ne dagan na wala daganu rek mu jeex mais dane laab na tey laabalaate ndoxam al hillu dagan na maytatuhu méddam foofu dafa mënoon dafa dafa laajoon mu guddal mu guddal fii nag laaju ko xaal moo tax mu ne xaala laa mu ne déedéet kon tontu du ne tout le temps dafa war a gudd nit ki bañ cee gis ne dañ koo tuur dañ koo dañ koo ñàkke eh, jox gëddëm wala dañ koo sewal jóge jóge fii eh, eh, jàmm gën ba ba ba ba ba ba almadi amul dara lu may tontu laala tontu maa ko def sax dootuma fi ñëw mais loolu moor waroo ko gise noonu ndax laa moo fa war a ne léegi kon beneen bi muy beneen xadiis naa Anas bi ak bu Seydina Amr ibn Xaarija boobu amoon nañ dix masaa yu dix masaa il yoo xam ne masala yi jëm ci wàllu teggin ah Oh. léegi dix masal masail lañ amoon ci yooyu bi ñu njëkk moo doon ne mooy ki nga xam ne mooy kii kii kii jàngale il faut li muy jàngale tamit mu koy wax muy fexe muy muy lu nekk lu leer wax joo xam ne sans commentaire mën na cee jóge sans dégg-dégg bopp loolu du wax bu tax ñuy wax wax jooju moom jarula jarula jaru yéemu ci aji wax jooju ñun nag dañoo tàmm di yéemu ci yoo xam ne yàlla xam ne ni yéemu jaru ku ci yéemu sax loolu day wane ne kii ak xelam des na ñu naan Serigne diw nag moom waxam akal laa ji dégg-dégg daa fekk ne àggul fu sori kese loolu rek lay tekki mooy Serigne diw àggul fu sori ndax yonent bi sallallahu alayhi mi sangu ñépp lu ay waxam day leer te moom lañu yàlla ne moom moo nekk suñu royu royukaay bi gën bi gën rafet boo mën a am royukaay bu baax ñu bàyyi moom ay waxam di leer. diw moom ay waxam di laaj dégg-dégg kese taasu ne ñuy yéemu jarde yéemu jarde yéemu moo tax ngir jottali wax jo moo tax mu ut mu woo Seydina Abu Talha ndax wax ji il faut mu àgg ci ñu ko war a xam-xam bi il faut muy àgg ci ñu ko war a jot ay toog sama kër man moom sama yoon na yàlla may na ma am xam-xam alhamdulillah sama kër laay toog ku bëgg nag ma fekk ci al mu yuta kenn la dul dikkal xam-xam dañ koy dikkal ku bëgg xam-xam di nga ñëw euh, mooy loolu am na fu xam ne lool lool lay demee ñoo xam ne ñoom moom boo leen fekkee mooy dañuy piétiner xam-xam bi ndax duñ ko jox gëddëm ñooñu moom bu leen fekk surtout en général gars yi nekk ci pale yeeg ak luxe yeeg boroom commerçant yu mag yeeg doomu député yi léeg-léeg ak mooy boroom ndomba tànk yi ak ñi yàlla may alal tuuti ndax nit ku baa dool la des fois euh, doo ko gise bu commencé am rek mu commencé beew innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna en général dafa am nit ñoo xam ne loolu lañ mel buñ ko ku mel noonu nga xam ne boo ñëwee di jàngal ay doomam nga gis ñuy xam-xam bi seen yoon benn gëdd joxuñu ko heure bu leen neex la ñuy ñëwee bu seen téléphone yi sonné ñu jël di wuyu aloo yooyu nga toog kooku ku mel noonu doo fa dem mais yow bu dee koo xam ne bëgg na mbir meeg yooyu mais lan noo la tere nga dem fa bu dee man nga ko loolu du ci dara kon euh, le fait que mu ut mu woo Seydina Abu Talha radiyallahu anhu ngir mu jottalil ko ba xam-xam bi li mu war a message bi àgg ci ñi mu war a àgg waaye it le fait que mu daal di koy woo dañ ciy jànge leneen mooy que ne ut foo xam ne comme bu doon comme ni boroom xam-xam xadiis yi doon def di ut mustamli koo xam ne moo lay mooy jottalikat nga xam ne mbooloo yi dañ doon bari te amuñu woon amuñu woon rajo yi dañ doon ut koo xam ne dañuy teg kenn mais pas ñëw ba tiim nopp ciy wax bu bu waa ji waxee mu yuuxu ko wat déedéet mooy dañuy teg kenn koo xam ne dina ko xaw a dand tuuti mais dina dégg li ñuy wax lu mu wax kooku jottali bu de bu bu jaree sax bu dee mbooloo yi dañu yaatu ñu ut ñu bari ñoo xam ne ay relais la ñuy doon fu ne dañ ko doon def waaye tamit foog mu nekk ñoo xam ne ñu fiable lañu ñoo xam ne dañuy mën a takk li ñuy dégg di jottali tamit li ñuy dégg waaw <laughs> dégg lam ibra <laughs> nettali sàmba <laughs> bind bind bind demba bi nettali nettali xujja kooku moom mooy ne moo tax mustamli day mooy il faut mu nekk koo xam ne tamit li muy nettali mooy moom li mu dégg lay nettali xam nga ñun moom dañuy ciy bëgg a dugal grain de sel ngir neexal sëriñ bi day wax loo xam ne lu woyof la waaye ne a ah, waa sëriñ bi de nee na après dugal ci yoo xam ne wiiri wiiri boo xam ne daal di koy wax mbooloo mi muuñ loolu moom ba amul njariñ ndax loo fi man di wax li sëriñ bi wax bu dee boroom xam-xam la mu ëpp doole ci liñ ci dugal leen moo tax loolu mooy day mën a moo tax boroom xam-xam yi xam loolu doon ko def laa leen ci seen jotaayu xam-xam yi doon ut ñoo xam ne ñoo leen di jottali waaye ñun moom dañ koy def parce que par affaire u aada la rek waaw ndax daa mel ni dañ koy fay de wala boobu day am daraja daal mm-hmm. ndax léeg-léeg amaana sax ki muy jottalil waxam leer na mu gën a leer kii wax buñ ñëwee ci aaya mu ne ñoo ko déggandoo mooy lool jaru da wax mooy ne tamit mooy dañuy ut lool du affaire tradition waru la doon ndax affaire xam-xam waru la doon affaire tradition la kii maama ko maama ma ko doon def kon nañ ko jël non xam nga mooy affaire diine moo xamul yoon xam-xam moom amul do bàyyi ma fi newoon comme que jóge na fi léegi moom kenn mënu la jël place bi ku dul moom loolu mooy man dane bu dee koo xam ne mënu wax aaya yi te sëriñ bi moom fokk muy wax aaya mais nañ jël ku mën a wax mbir yi ba ñoo ko déggandoo kon kay yow li nga waxoon ci wolof mënoon nga koo bañ a wax comme que ñun ñépp ko doon déggandoo mooy kon jotoon na bu yàgg mooy loolu la tamit. ah bokk na ci tamit kon euh, mooy kon micro tamit dañ koy jële ci lii loo xam ne day gën a yaatal wax ji day gën a tax wax ji man a dem ci ay bërëb yoo xam ne yu wute la yu sori waaye tamit suñu euh, tic yi tic yi euh, nouvelle technologie yi de communication information yi nga xam ne da mën a dugal ci site sàngam addina bi yëpp addina ku nekk kii mën a nekk Australie kii nekk Brésil kii nekk euh, Vancouver fu nekk ñu man koo gis ku nekk gi ci loolu loolu tamit lii la mooy na jot même bu dee sa néeg nga ko doon defe yow kese da fexe lool da ngay xam ne l'essentiel du mu def sa néeg du mu def sa néeg mooy mu mooy nit ki tamit day xalaat ci yooyu bu dee ci YouTube bi nga dugal ko foofu bu dee fa lañ koy gën a jot moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne Makka la doon doxale ci marché yi la doon dem toogul yoonu loon toog këram rek ne kuy ku bëgg a dugg ci l'islam daal dama ma fekk si day dégg ne foire am na foire sàngam comme ay foire yi mu dem gisi nit ñi ndax foofu fa la nit ñi ne fa la nit ñi ne ñun boo def sax ñu naan waa ji moom waa ji moom moom dafa bëgg gis leen maag bëgg nit ñi fu nekk mais mooy dafa xamul moo tax muy wax lool ndax boo ko bés boo fi bàyyee internet bi boo ko bàyyee boo ko bàyyee buñ bu ko boroom xam-xam yi délaissé kan moo fay nekk xam ñi xamul dara xamuñu dara ñuy wax lu leen neex na gaa yu bari jàpp ne li ñuy wax dëgg la ndekete dara du ci noonu léegi yow nga foog na loolu loolu muccu nga muccu mooy sa responsabilité day dugg beneen bi di tegu muy quatrième bi ah mooy ne kiy jàngale tamit mu am mu am aada am tàmm bu gisee ne joxe dalil dafa baax na mu jox mooy dafa war a joxe dalil muy mooy li muy wax mu koy teg fenn ndax surtout rawatina ñoo xam ne loolu du leen doy ndax xam nga am na nit nit ñëpp yemuñu kii sàkku xam-xam moom dafa soxla di xam mbir yi fan la tegu quant à euh, personne lambda bii kii nii moom léeg-léeg li mu soxla moom boo ko nee dagan naam daganul rek loolu da koy doy moom mais kii sàkku xam-xam ba pare war a amaana moom ñu laaj ko question ba mu war ko transmettre boo ko waxul mbir yi fu mu tegu mooy moom day am problème moom moo tax Seydina Abu Talha ne anna Allah ñëwul rek ne gaa yi et eh, këpp leen ci euh, mbanaay mbanaay kii mbanaay mbaam yi këpp leen ko mu jeex mais dane buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam yanhayaanikum ñoo leen di kere lool mooy dalil bi màgg bu nit mën a am yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam ñoo leen tere muy lool la mais boo ñëwee rek baaxul baaxul foo ko teg loo ciy laaj non non mooy nit da ngay loolu taalibe yi tamit ba ñoom it ndax loolu dafa am solo di di say wax di tegu fenn dafa am solo sax pour yow ndax ñi ñi la gëm dëgg-dëgg léeg-léeg ñoom garaawul ñoom loo wax ñu ne baax na mais am na ñoo xam ne dañoo soxla lool dañu soxla di xam wax yi fan lañ koy delloo ah bokk na ci ci ci masail ci Euh, yiñ jànge fii ba léegi muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu nga gis ni mu ni mu wàccee boppam ci le fait mu ut koo xam ne moo koy jottali ndax am na ñoo xam ne ñoom jàpp nañ ne ñoom le fait keneen di wax di wax xam-xam bi rek loolu rek problème la ci ñoom ñoom pour ñoom ñoom rek ka war di wax déedéet mooy mu ut koo xamante ne nii dana ko yow jottali diw yaa ngi foofu bon waxtaan wi def ko comme que man manumaa ñëw am na ñoo xam ne duñu def lool jamais ndax duñ leen doon yëkkati sax dañ leen di yóbbu ndax foog nañ ne ñoom mooy lool mooy lool ci wàcce sa bopp la bopp nga ne naa non na keneen na keneen def mbir mi comme que situation yi mayewu ko wala ngir jàngale loolu sax miinal nit ñi que ah xam-xam bi mën na keneen man na koo joxe ndax l'essentiel mooy du du kiy wax mais mooy li mooy na message bi jàll loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a ëpp solo waaye tam il faut taalibe bi mu bañ a nekk koo xam ne day gaaw a day gaaw a mer wala mu rëy buñ nee ko yow xam nga Seydina Abu bi ñu ko nee demal nga nga nga nga jottali li neewul mais pourquoi man maa ngi toog toog jàpp sama lees li may déranger lu dox keneen mooy tamit taalibe bi mu bañ a nekk koo xam ne day rëy lu ñu ko wax jógal toog nee sax mu mer euh, xajalal diw mu mer jottali ma goble bi mu mer mooy loolu tamit kuy kuy sàkku xam-xamit du mel noonu lu ñu la wax ngay protester wala ñu gis ngay sànni loxo di di guuxi lex naan kii yooyu yooyu tamit taalibe du ko def mooy da ngay sa sa rëy ngay fexe ngay loolu nag début bi mën naa bañ a kii mais nga koy nga ciy yar sa bopp te tamit du yab la moo tax du yab la moo tax ñu naan la eh, diw jógal nga tëj buntu bi ah, non saa yi nag xoolal ñu fi toog yëpp xoola xale bi toog ñii ñëpp waxu ci kenn toog yor sama kurus bi kii ma naan la ay demal bon mooy yooyu nit tamit du mel noonu taalibe kuy sàkku xam-xam mooy waru yor en yii mooy waru la nekk comme comme comme n'importe qui ndax ndax façon jotaay yi mais lii ci yoon lii nii ci yoon mais élite bee ci nekk jotaay yi xam-xam yi ci la élite bi di génne bu dee léegi naka ngeen di bokk ci élite bi nekk élite bi ba pare di yor jikkooy ñi nga xam ne xamuñu sax xam-xam nu mu dem luy xam-xam ngeen bëgg mel ni ñoom loolu lool lool lool lool lool lool budul loon dara sax dafa ñaaw mënoo nekk ci élite bi ba pare di doxale doxale ñu ñi nga xam ne xamuñu dara est-ce que ñi xam dañuy mel ni ñi xamul loolu warul waaye tamit ah ki nga xam ne mooy jàngale tamit kon comme que yonent bi sallallahu alayhi dafa fexe euh, ngir ngir euh, message bi jàll dafa yónnee koo xam ne tànn koo xam ne baatam kawe na ku ñu xamoon la ci saxaaba yi radiyallahu ñu seen baat kawe ak ñeneen mais moom da bokk dafa bokk ci ñooñu mu tànn ko léegi nag bu dee ne par exemple bu fii nii janaay bii toog ci suuf nii garaawul mooy boo toogee nii di wax foog naa kenn fële dina ma dégg mais bu doon ne il faut mat ñu teg fi benn chaise wala sax ñu teg fi chaise tout rek ngir tamit nit ñi di la mën a gis ak yooyu mbir mi di gën a jàll loolu da koy def. du ne noo man nag seeta man nag damaa wàcc sama bopp yii damay bañ nag loolu damaa wàcc sama bopp déedéet wax bi ngay wax loolu mooy wane ne wàcc woo sa bopp loolu fausse modestie la tudd loolu fausse modestie la tudd làmmiñ wee koy wax rek mais ci biir waxul loolu ku la fekkoon ci métro bi ne la wàcc jógal nga xajal kii nga mer waaw jógal nga xajal diw nga mer kon nag boo naree toog fii naan du ma toog ci kaw ndax loolu day mel ni maa leen gën en yow da jàpp ne yaa leen gën te tamit nit ki du ko def euh, naan maa ngi jéggalu ngeen jéggal ma ci toog gi may toog ci kaw moo il faut nga toog ci kaw ngir mbir yi baax kay loo ciy jéggalu yeneen ci fa sallallahu alayhi wasallam da doon taxaw ci minbar bi ne maa ngi jéggalu ci taxaw gi may taxaw ci minbar bi minbar la doon taxaw ci ndax il fallait mu nekk xam nga boo nee ci kaw tiim nit ñi di wax wax ji day gën a jàll ci nit ñi mais a taxaw naan uzran ak yooyu ngeen jéggal ma kon nag yow waroo jéggalu fen def ko nga def ko topp na mu jeex léegi nag ndax nit ñi après dinañ ne sa waaye nag moom fii mu ne daa foog ne moo ñu gën mu taxaw suñu bopp yi leeral leen ko ngir dimbali leen léegi buñ comprendre wul nanguwuñoo comprendre yow xam nga li tax waaye buñ la ñu ngi gisee nii ñu ngi xalaate nii kon dama leen di topp ci loolu non ah bokk na ci tamit mooy borom kii sàkku xam-xam mu bu bu sëriñ bi defee lool mu bañ a am njort bu ñaaw ci moom mooy li ñu wax sànk jàpp ne sa dañu dañaa daa jàpp ne moo ñu gën moo tax muy toog ci kaw mel ni fii ku fi doom waaye ku fi dul doomi soxna ñun ñëpp ay doomi soxna lañ muy toog suñu kaw non mooy moom it warul a jàpp ne loolu le fait que diw toog fee wala mu toog foo xam ne moom la ñëpp yi gis que ne waaye c'est pour wane ne mooy mooy diw non moom bañ koo gisee noonu mooy esprit yu saleté yooyu nit ñi xalaat kii sàkku xam-xam loolu amul woon droit sax muy traverser esprit amul woon sax droit bi waru mooy lii mooy mooy waroon a nekk mais comme que dommage c'est dommage euh, malheureusement day xew moo tax il faut ñu koy leeral il faut ñu koy leeral te mooy yooyu nag fekk li ñu waxoon sànq doo ci bàyyi xel que ne jataay yii ci yoon ci la élite yi génne boo ci bàyyiwul xel noonu mooy élite yu li nga xam ne mooy mooy diine ji ak xam-xam bi boo ci dul bàyyi xel yow da ngay jàpp ne fu ñuy dem nii kese la non non dafa am yoo xam ne amatoo droit sax di ko def ndax kuy sàkku xam-xam boo ci xasee nekk ci yoon bi amoo droit ne finalement banaa de non non bana loolu amul ay démissionné naa walla il est libre non loolu amu fi de boo tàmbalee nekk ci da koy téye da nga ciy ndax dafa am ñoo xam ne dañoo war a téye caaxaankat yi ni ñu bëree ak ñiy yàq bu ñépp defoon noonu ne man demi ku ñu ku ñu wax mu commencé démissionné ne banaa mais loolu lool fu ñu jëm moo tax loolu noonu nit ki il faut ñuy teewlu yooyu que ni man ñëwuma rek way nañ ñëw foo xam ne tous les laa fay ñëw dañoo war a xam ne li ñu fiy jële mais man na defar àddina bi yépp li ñu fiy jàng waxuma sa askan wu ndaw wi nga bokk mais man na defar àddina bi yépp te bu ngeen xam bu ñu xamoon dëgg-dëgg man ne jaral na nit jóge Afrique du Sud jël vol foo jëm Lyon la ma fay def cours man de cours Bulughul Maram laa déglu xam nga boo ko waxee nit ñi fii dañ naan waa ji nag attention dof na léegi nag <laughs> da Afrique du Sud ba Lyon ndax Bulughul Maram non kooku moom dañ naan kii noo kii waxul dëgg sûrement leneen a ko fa indi léegi ngir kii mu naan lii ko fa indi loolu moom yëkkatiwul nit xanaa mais ndax ñooñ xamuñu xamuñu ndax mais nag xam nga ñi ko gën a xam mooy ñi nga xam ne euh, euh, euh, xam dañu dañu fiy nekk dañu fiy nekk di fekk mbiri après nag am lu tax nekkatuñu fi boobu nag ñooñu dañu naan yàq ñoom dañuy ñee ñi fi jot a ci dañ lay ñee dañ lay ñëwee ah. ñun nag ñu jàpp ne affaire bi euh, lu woyof la wa tahsabunahu hayyinan ñu jàpp ne ah lii de moom ah sëñ bi de saa xam nga moom nag dafa baax de waaye daal mooy yow <laughs> alors que am na ñoo xam ne buñ ko mënaat buñ mënoon buñ mënoon a ñëwaat fii mais ñu ngi ci sax di def lu ne ngir di fi ñëw seen liggéey mën a liggéey ci li ñoo ndax lii mais buur yàlla sotteeku ko. sottalagul mbir mi waaye fekk yaa ngi ci léeg-léeg doo xam valeur mais bu la échappé nag kay commencé di réaliser ne am na lu rëy lu denc man loo xam ne dafa mel ni lu ma ñàkk la ah te saxaaba yi radiyallahu anhum loolu lañ doon xalaat ah, kii ah, al-Walid ibnu ibnu Ubaada ibnu Saamit Ubaada ibn al-Walid Saamit ibn Ubaada ibn Saamit da dafa ànd ak baayam imaam Muslim rahmatullahi moo solo xadiis xadiis bu gudd la mu ne dama ànd ak sama baay mooy moom al la tudd doom ji non Ubaada la tudd baay ji di al-Walid moom Seydina Ubaada ibn Saamit moo jur kooku mooy sët sët bi lañ tudde maam bi mu ne dama ànd ak sama maam sama baay boobu ñuy uti xam-xam ñu ne nañ uti xam-xam fuñ koy ute fi hada al hayy min al ansar ci quartier bii ci waa ansar radiyallahu anhum qabla an yahliku bala ñuy génn àddina saxaaba yi ba saxaaba yi ci def maag sama baay moom doy loowul ne waaye man sama baay di saxaaba xam nga am na ñu bari ñoom loolu tax na duñ dem duñ am duñ am xam-xam jamais ndax dañ naan ñoom seen baay waaye sama maam di Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu man lu may dem di uti xam-xam ci mendi ku sant mendee ku sant jóob loolu mooy wàcc sama bopp am na ñoo xam ne looloo tax même jóg di uti xam-xam rek duñ ko def ndax seen maam mooy diw mais waxul lool neewul ne man waaye man seen Seydina Ubaada moo ma jur doom jiit waxul ne man surtout saxaaba la kon lu may dem di uti feneen lu waay di am am nañu esprit wolof yooyu ñu yor mais dafa dem dem uti xam-xam ci lool mooy ndax ñoo ñoon ñoo xamoon valeuru xam-xam bi mu ne qabla an yahliku bala ñu fiy jóge yahliku bi fii moom man na nekkoo mooy jot ba nga amoon amatoo ko fa nga newoon ci dëkk ba manatoo ko di woote téléphone mënatoo ko ndax moom it am na yeneen préoccupation te yow it xam naa doo ko man moo tax yooyu da ngay dangay dangay da ngay da ngay profité lu la waay xas nag na la xas garaawul ku may xas ci yoonu xam-xam baax na na xas il faut taalibe bi it bañ jàpp ne sëriñ bi day day rëy-rëylu ci kaw bu toogee ci kaw wala bu toogee foo xamante ne wala buy wax naan non c'est nag seen fii c'est pas démocratique parce que kenn rek kay wax ah gars yi ñu foog ne mbir yi moom dafa war a nekk <laughs> mais tout le temps sa waaye moom rek kay wax démocratisons la discussion lii leen la na kii non ndax ñoom esprit yooyu noonu moo amul <laughs> mooy loolu la tamit <laughs> nañu diversifier non diversifier <laughs> loolu loolu it mooy <laughs> mooy esprit yu tardé la léegi bi ci mujj muy dixième bi mooy il faut tamit ci jà ci euh, borom euh, kii sàkku xam-xam muy muy takk tamit luñ koy wax li muy jàng loolu moom mooy mooy la calamité léegi ma takki lakk ñu ngi koy cours bi weesu moom bu ma ko laajaatee fàtte naa ko xam nga loolu it loolu it ndax njariñ a ci loo xam ne dañ koo war a takk téye mu leer nañ nga téye ko di ko jëfe di ci te yàlla tax war ci dimbali nit ñi semaine dernière lañ ko wax ñëwaat tey di ko laaj kenn mënu da toon nga lool mooy aafaay dëkk bi ak daara ji tamit loolu tamit lu yéeme la mooy ne il faut ñuy dégluwaat tamit affaire yi doy loo ne man daal toog naa nii lu ñu wax ma capté ku ci wéetat sa bopp xam ne meloon noonu ay masuma bind ci lu weex lu ñuul ci lu weex ñun meluñu noonu de ku fi ja ku fi jàpp ne noonu nga mel boo wéetee yow kexe xam ne meloo noonu te ku la laaj ñu xam ne meloo noonu ndax doo ton ci loo xam ne dégg nga ko quand kon mooy yow bu dee jëloo doo jël note doo dégluwaat ba pare naan jàng naa Bulughul Maram jàngoo Bulughul Maram jàngoo dara. jàngoo de ndax njàng moo xam ne amul dara dara dara lu de mais bu doon bu doon bu doon suñu liggéey liggéey yii kenn du la recruter bu dee da nga pare sa njàng ñëw ñu war laa jël nga war a jàng mais nga war a ñëw prouver ci entreprise bu ñu jël mais yow li jàngoon yépp fàtte nga ko expérience bi. mais la lay may pour nga am expérience muy xam-xam ba nga jàng woon ci fac bi sax amatoo ci dara dañ lay licencier yow sa jour d'essai yi du àgg si bu ñuy bu ñu lay essai xam ne kii matul li mu doon ñu ñu ne ñu finalement vous pouvez rester chez vous monsieur loolu lañ lay wax léegi nag bu dee tamit njàng bi c'est pareil mooy il faut ñuy dégluwaat ah waaw euh, man nañ ko tudde noonu moom tey da di yërmande yàlla ju kawe ju yaatu ji moo tax euh, euh, duñu duñu neenal lépp duñu ne lu neen la woon ndax dox bu dee nag ci yéenéem baaxoon na tamit mais ci côté boobu perte temps lay doon ndax loolooy waral am na masala yu bari yoo xam ne ba ñu ko gisee dañ koy gis di ko gisaat di ko gisaat ci suñu ñàkk takk kese la même bu dee da naan lii waruñ ci woon a jaar yow mi naan waruñ ci woon a jaar buñ la ko laajee doo toon lu tax duñ ci jaaraat tontu woo kay manoo ko duñ ci jaaraat kon loolu nag léeg-léeg ba pare nga nga ñëw di bi kaas naan saraab yi dafa yaa dafa dafa dafa yàgg te lenn li ñun ñoo ko yàgg ndax masala yu bari gis nañ ko gisati ko lii nii ñuy wax nii gis nañ ko gisati ko non ah ku xadiisu njëkk ya yëpp gisoon nañ ko naan la laaje laajee aadaab am na yoo xam ne xadiis bi mooy laaj ñu laaj ñu ñu jaaraat lool lool day am loo xam ne loolu moo tax sara euh, téere yi nga gis boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi en début bi moo da gis début yi xadiis yu njëkk yi niñ ki étalé woo mais ni ñuy gën a dem léeg-léeg duñ ci day day sara bi day gën a ndax dañ naan lii gisoon nañ ko boo kiiyee sax ñu ne marra hada lii romb na ci kitaabu sàngam mais ñun ku ñu wax marra haza kitaabu sangam duñ la jël duñ ko xam lii jot nañ ko gis duñ ko xam moo tax il faut tamit il faut ñuy takk de il faut ñuy takk te du naan naan dara kese moo la koy may waaw am kiisum kese kiis daa am lu mu soxla lu muy àndal de innamal ilmu bit ta'allum xam-xam boo ko bëggee am dangay ngay kër këri ci xam-xam mais naan naa benn po xaw benn kii rek am kiis kon dinaa xam te duma def effort bi war loolu da ngay nax sa bopp ba pare tuumaal ne kiis mi baaxul ndeke yow la ni ndax médicament bu ne daa am lu ñu daa am lu muy àndal kon ah waaye jàpp loolu non seulement wax yi mais jàpp tamit état yi ñu ko doon waxe mooy xaal yi sëriñ bi doon nekk ak ki doon ki nga xam ne moo doon mooy jàngale te loolu day wane ne tamit nit ki takk na dëgg dëgg li nga xam ne mooy wax ji loolu da koy wane le fait que mooy comme hadis musalsal yi le fait ñuy jàpp ne kii ba mu muy nettali hadis bi dafa taxawoon wala dafa toogoon loolu day wane ne nit ki taalibe bi non seulement dafa jàpp wax ji dafa jàpp sëriñ bi ba mu koy wax mu ne boobu kay maa ngi koy ko ba mu koy wax yaa ngi génn ci bis bi sax di wax loolu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 dafa dafa dafa am solo am solo boo xamante ne mat na ñu koy bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax euh, jamono lañ nekk boo xamante ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy réeralaate ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ay xeeti caaxaan ak ñi nga xamante ne amuñu benn dara lu ñu euh, Euh, maanaam amul amul dara ci dara lu ñuy jëmee nit ñi lu dul tuur lëndëm naan lañ tuur lëndëm dañoo bari dañoo bari bari waay goo xamante ne xaw tuuti ñu tolloo tepp suuf si wala boog toq ndox géej ngir bëri waay gi ñu bëri te xam-xam du loo xamante ne dafa maanaam du lu yomb du yomb c'est pas nit ki maanaam nit ki mënul ne dafa bëgg xam-xam ba pare maanaam mu di ko amee ci loo xamante ne ak am féex am féex la comme ni nga xam ne la imam Muslim euh, rahimahullah noonu la indi xadiisu maanaam waxu Yaxya ibnu Yaxya noonu Yaxya ibnu Abi Kasiir rahimahullah naan laa yunaalul ilmu ma'a raahatil jasad fekk euh, ci juste bi muy pare ci affaire kii bi di jëm ci julli maanaam muy wax wax joo xamante ne euh, buggul maanaam euh, muy muy leeral ay mbir yoo xamante ne pourtant ci ay masala masala laab la masala mbërëg masala kii di dem di dugg et yooyu noonu la doon leeral ak ay affaire tiim et mais mu dugg imam muslim Euh, rahimahullah dugal ci biir te dugal ci biir euh, partie boobu wax yoo xamante ne dafa teg ne dafa indi wax yoo xamante ne dafa ñëw ci euh, imam bu mag boobu Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah mu ne ne xam-xam de dee fu ko am ak yaram wu sedd xam-xam kenn du ko am ak yaram wu sedd moo tax boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy sharh Sahih imam Muslim rahimahullah rahmatullah alayhim dañu wër xadis boobu dañoo xool par rapport ak lan la war a def lan la wax ji war a def ci téere bi lan la fi war a def mais buñ ko xoolee gisuñu ko parce que amul rapport en fait ak sujet bi nga xamante ne moom lañ doon traité foofu te imam Muslim rahimahullah dafa méthodique ci sujet bi maanaam dafa dafa am méthode bu yéeme boo xamante ne moom la bindee téeram bi moom la ko tàgg mais bi ñu xoolee liñ mujj gis ne loolu moom moo tax mooy dañoo gis ne càllale yi nekk ci xadis yi dañuy gis ne yenn yi Yaman la jóge yenn yi Makka la jóge yenn yi Madina la jóge yenn yi Saam la jóge yenn yi Iraq la jóge yenn et cetera ñu xool yenn yi Misra la jóge Égypte et cetera ñu wër ñu gis ne imam Muslim rahimahullah dafa wër adduna bi daanaka pour mën a dajale xadis yi nekk ci buntu bi nga xamante ne ay sëriñ ñu dëkk fële la te sëriñ loolu duñ tukki di ko ñëw di ko fekk seen biir këra te amuñu woon ay hologramme wala euh, euh, euh, ay ay ay internet ak ay seet yooyu amuñu ko woon bon d'ailleurs loolu jarul wax parce que loolu bi mu amee yàgg ñun ñëpp fekke nañ ko mais période boobu bi maanaam nga gis ni maanaam effort bu mag boobu mu def ànd ak ni téere boobu bi mu koy bind mi ngi am ñaar fukki at ak juróom-benn. vingt six ans la am lu bind téere boobu euh, ànd ak ne al-Hafiz Hajar rahimahullah te al-Hafiz Hajar ak ki mu doon rahimahullah mu ne wër naa ci sama sëriñ yi ñoom ñëpp gaaral naa leen laaj naa leen imam Muslim naka la def ak ba toftale téerim bi nii mu ko bindee nii ñoom ñëpp ñu lott ci indiwaat méthodologie boobu ci xam règle yi nga xam ne maanaam ñu am problème ci mën ma génneel méthodologie bu réel bi quoi bu bu bu exact bi que tey ku bëggoon bindaat même téere bi problème bi muy am pour pour pour pour pour bindaat comme quoi que ni euh, mais ima mais ñu gis ne kon imam Muslim rahimahullah li mu bind téere bi maanaam li mu li mu bind noonu ci euh, chapitre boobu eh, kay kay kay solo yow tamit ñëwul non xaar jàpp ko bala moo xëcc léegi euh, boo xoolee kon loolu yooyu yëpp day wane ni mu ni loolu am ni mu ni mu ne ne maanaam ni mu insister ci ne vraiment il faut nga def ci effort quand maanaam mënul nekk rek ci ay noflaay ay noflaay rek rek rek mënul du ko may kenn abadan fokk nga def effort fokk nga nga ni am na ay sacrifice yoo xamante ne moom dañ koy def fokk mu am sacrifice yoo xamante ne dañ koy def euh, te bu ñu xoolee euh, maanaam affaire bi duñ ne euh, weesu na ñun léegi ay mag lañu comme lay boobu lay caaxaan la parce que dafa bëri ñoo xam seen boobu la ñuy lay non mag moom léegi du mën di jàpp du mën a mokkal mais saxaaba yi radiyallahu mais ay mag lañu woon ñu ci bëri naam amoon na ay ay jeunes certes mais amoon na ay mag te ñu mag ñi gënuñu woon néew gënuñu woon ñàkk solo ak ñàkk njariñ ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu ndaw ñi donc mbir la boo xamante ni yitte la laaj. effort la laaj euh, volonté la laaj te xam ne jaamu yàlla la bu mag a mag jaamu yàlla la bu rii rii rii rii te euh, beneen mbir bi nga xamante ne moom moo làqu foofu mooy ne euh, nit mooy liñ doon wax ci jotaayu kuréel gi bii baaxe nit dafa war ku nekk nag ñëpp nag kenn ku ci nekk borom subhaanahu dafa am euh, lu mu la sas waaw borom dafa am lu mu la sas te moom mooy nga jaamu ko nga def li nga xamante ne moom mooy tax ba jaamu yàlla sax kaw fi euh, lépp loo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bu mujj bi wax na nit ñu ne leen na ngeen ma jottalee ki jot ki fekkewul ki fekkewul ki fekke ki fekke na jottali ki fekkewul voilà li yuballigha ash-shahidu minkum al-ghaib ki nga xamante ne moom moo fekke na jottali ki fekkewul ki nga xamante ne moom moo am possibilité wu xam dafa war a jottali ki nga xam ne dafa war a fexe xam pour mën a jottali ki nga xamante ne moom amul possibilité xam te euh, bu ñu xoolee àdduna bi léegi day keroog rek ñu ngi waxtaan ñu waajowal di fa adduna bi léegi léegi presque ñëpp dañoo radical ñëpp koo ci gis position yu radical lay am te ñëpp presque léegi non seulement dañoo radical ci seen ay position mais dañoo radical ci ni ñuy jàppee mbir yi da nga ciy gis koo xam ne da koy leer na lu mu lii muy jàpp nii mën na ba a nekk dëgg wala du dëgg sax mais ni mu radicalé mooy tax jamais mu imaginer tourner dellu ginnaaw loolu moom moo tax réer dafa gën a tasaaroo ci loolu te tey te bu ñu deful attention day gën a tasaaroo waat dafay gën a day gën a day gën a accentué wu parce que nit ñi dootuñu bàyyeeti xel dëgg dëgg dëgg rek baatu dëgg rek dootuñu ko bàyyeeti xel baatu lii la yàlla jàngale lii la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale dootuñu ko bàyyeeti xel lii la boroom xam-xam yi jàngale lii la nit yàlla yi jàngale ñu ko bàyyeeti xel kon dafa war ci ñun ñun ñun ñu def effort bi nga xamante ne moom mooy war mooy tax ba ñuy mën bi au moins fu ñu taxaw mën ko taxawal diine mën ko faa waxal mais naan bon man xam nga affaire yi moom non vraiment xaw ma ci dara quoi maanaam ñuy ñuy rajaxee affaire yi di wax wax yoo xamante ne ñuy dañuy màbbal diine mais problème bi yow mu nga ne parce que comprendre xamuloo et cetera te am nga possibilité wu noo xamee mbir loolu problème la problème la bu rëy rëy rëy te day gën di accentuer wu te day gën di di day gën di day gën di day gën di di développer wu surtout période yi ñu tollu nii ku gis nit ñi ni ñu doxale moom da koy ci mboolem domaine yi nag da koy seetlu day seetlu ne gars yi bu ñu amee benn position position boobu dañ ciy ŋànk ce qui lenn rek moo mën a teg nit ñi ci yoon mooy dëgg bu leer goo xamante ne day argumenté goo xamante ne du day jugee ci alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi loolu moom nit ñi mënuñu ko résister te bu amee ñenn ñu ko résister ñeneen ñi dinañ rëcc parce ñeneen ñi. dinañ ne ah ay la yowén affaire bi lii la mais léegi da ngay gis ñoo xamante ne maanaam ñun tey dañuy woo dañuy dañuy wax ne ëpp ci ñun dañuy wax ne ñun ay tiijaan lañ bu ñu nee ay tiijaan lañ wala ñu ne ay maliki lañ wala ñu ne ay suufi lañ wala ñu ne et cetera euh, <coughs> loolu am na solo ni li ko ëpp solo mooy nekk jullit d'abord parce que loolu mënul wér lu dul nga nekk jullit mun tawéer lu dul nga nekk jullit donc trop commun boobu nga xamante ne mooy nekk jullit di lé di indi parce que yenent bi sallallahu alayhi wasallam nekk ci jaam nekk murid nekk xaadir nekk euh, euh, suufi nekk loo mën a doon nekk nekk sax ibaadu li tax nga mën koo nekk maanaam objectif bi du loolu objectif bi mooy nga teg sa tànk fi ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam tegoon loolu objectif bi donc ñu war nañu euh, développer xam ne te loolu munoo munuñu ko tàndu am xel mu rëy munu laa may nga xam ne lii la yenn ci saasaan doon doxalee fii ak ni fàttu bu kawe ñun la ko may aussi ah parce que ñu bari foofu la foofu la ñuy juume. parce que dañ foog ne mën nañ am fatx bu kawe kashfu bu rëy ba nga xamante ne situation bi dafay xool daal euh, yëngal sama kashfu xool yent bi moom bu doon doxal salaa salaam heure fii nan la koy defee loolu képp loolu d'ailleurs képp ku xam euh, sëriñ yu mag yi ku ku xam wala yu mag yi mag mag a mag dina xam ne loolu amul ku leen xam rek dina xam dina xam ne loolu amul amul kenn ci ñoom ku ci am loolu amul amul amul kenn ci ñoom ku la mën a wax tey mboolem lu ma def dafa dëppoog li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam def te jàngu ko amul balaa muy dëppoog li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam def day jàng da koy xam da koy xam da koy day day day da koy wër da ci def effort da ci def yitte te amul dara lu ci ëpp doole xam-xam bi nga xam ne moom moo aju ci xadiis yi parce que yooyu ñooy ne tracer exa avec exactitude sans lu génn maanaam li nga xam ne moom la yàlla def saa saa doon wax ak doon ñu daan doxal dëgg la day metti dafa metti euh, xam-xamu xadiis sax dafa bokk ci yi gën a metti ci mboolem xam-xam yi dafa bokk ci yi gën metti ci lu ñu joyal mais nag il faut ñu engagé wu ci il faut ci il faut ñu xuut il le faut te dafa bokk tamit te d'ailleurs moom ak alxuraan ñoom ñooy xam-xam yi gën a yi gën a matale d'ailleurs sax xadiis euh, euh, moom mooy tax nga mën a comprendre alxuraan ci kaw lool mooy xam-xam bi gën a matale ci xam-xam mooy bi ci gën a yaat mooy bi ci gën a dajale kon il faut que ñu def effort vraiment ñu góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a ci loolu waaw ci jamono joo xamante ne kenn ku ci nekk dara doyu la lu dul seen waakan li ñu wax seen waakan li ñuy dem am na ci ñoo xamante ne sax du sax seen waakan mais seen waa kër d'ailleurs da ngay gis expression boobu la ñuy kër gi waaw kër gi de moom lii voilà au lieu ñu jëfandikoo expression wu diine ji yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mais ñoom loolu doon ñu wax sax tarixa bi kër gi la ñuy wax kër gi comme quoi dafa am kër bu spécial euh, ci tarixa bi par exemple loolu amul de loolu moom amul et kër gi xam nga li ci garaaw mooy dañ koy yemale ci baay bi doom yi sët yi sëtaat yi rek aristocratie la ak dynastie affaire dynastie loolu keke la mais xam-xam ak loolu mais xaaju jotewuñ dara nit la juddoo euh, Chine màgge fa ëpp xam-xam ëpp cellte ëpp yàlla koo xamante ne biir Makka la juddoo màggata yaroon biir Madina la juddoo màggata yaroon loolu amuñu rapport ko ñu waxee Makka ak Madina nag feneen taxul ñuy wax du Tiwaawan du Tuubaa du Njaasaan du du feneen du Faas du feneen loolu moom dafa war a leer moo tax digg la yàlla àndal te dëgg mooy xam-xam xam-xam mooy dëgg te dëgg mooy xam-xam tamit kenn mënu la wax ba wër la ba la sama xel wax na ko léegi jànguma mais comme jànguma mais sama xel rafet na yow yaa ko taggal sa bopp mais amul kenn ku la mën a taxaw garanti na la sama xel moom rafet na parce que xel mu rafet du lu ñuy prétendre parce que ñun ñi ñëpp kenn ku ci nekk jàpp na ne xelam rafet na parce que dafa muus parce que dafa intelligent et cetera moo tax wolof ne xel bu doon jaay day lamb parce que kenn ku ci nekk sam xel moo la doy donc euh, ñu ñu gën a defaat yitte ci xam-xam bi ñu gën ci vraiment def ci effort di jéem di jéem a jàpp ba suñ suwee boo ñu dellu si ci base bi. ñu kiiwaat maam ñu xam ne lii moom mooy objectif bi te xam ne jaamu yàlla la boo xam ne benn jaamu yàlla tolluwul noonu benn jaamu yàlla tolluwul noonu parce que ñoom la ñi nga xam ne ñoom dem nañ ba am ko ñooñu te mu dëggu ci ñoom te mu ñu sincère te yàlla rek tax ñooñu la yàlla jël jox leen daraja yoo xamante ne ginnaaw yeneen ci yàlla sallallahu alayhi rek ñoo xam ne loolu a imam Shafi ak imam Abu a rahmatullah rahmatullah doon wax loolu naan in lam yakun al ulama awliya lillah fa laysa lillahi waliyyun ala wajhi al ard bu dee borom xam-xam du ñu ay wàllu yàlla na la leer ni yàlla amul benn wàllu ci kaw suuf kon ñu ngi ñu ñu xam naa di jégalu ci gën bi yooyu mais. ñu bàyyi xel bu baax a baax te xam ne voilà euh, war war nañ ci def yitte te loolu tamit bokk na ci tamit ci ci kii par occasion bi ñuy jéem a euh, góorgóorlu tamit ci di teel a ñëw ak yooyu voilà di di ñëw kii bi quoi waxtu bi voilà pour ñu ko man